أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد صدق الله العظيم bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashrafi almursalina sayyidi alawalina wal axirin sayidina wa xabibina wa shafiicina wa nabiyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radiyallahu tabaraka wa taala an qutbil aarifin wa imam siddiqin mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa xulafaihi almuhtadin wa ahli tariqatihi alfaizin arrabihin amma ba'du na bi ñu sant Yàlla julli ci nantaam bi alayhi salatu wassalaam ñu ngi dellu si insha allahu taala ci kitaabul ilm al-jaami' as-sahih bu imam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanu al-baari sunu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu ma yustahabbu lil aalimi idha su'ila ayu nnaasi a'lam fa yakilu al ilma ila buntuk li nga xamante ne moom lañ sopp ci ab boroom xam-xam buñ ko laajee ne ko kan ci nit ñi moom mooy ci gën a xam mu daal di wéer mbir mi jëme ko ci buur yàlla borom bi subhaanahu wa taala ñun di woon ci xadiis sayyidina abdullah ibn taala anhuma bi nga xam ne moom la jële woon ci sayyidina Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu mu nettali ci yent yàlla musa ak sayyidina Xadir alayhim assalaam seen xew-xew yi ak li nga xamante ne moom lañ ci jàngatoon ci suñu jotaay bi weesu te li nga xamante ne moom moo taxoon indi ko moom mooy bi ñu laajee yent yàlla Muusa alayhi salaatu wassalaam ayyun naasi a'lam mu ne ana a'lam <coughs> ci riwaaya bi comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon ci ne wuute wuute nañ ci maanaam jëmmi laaj bi ci boppam waaye daal ala kulli xaal li nga xamante ne moom lañ ci maanaam moom la ci jublu daal mooy buñ ko laaj ne la kan moom mooy ci gën a xam ci nit ñi danga war a delloo mbir mi ci borom bi subhaanahu wa taala euh, lii nag am na lenn tamit loo xamante ne mat naa bàyyi xel maanaam masalan euh, nit ki wax ne moom borom xam-xam la loolu lu xaw a euh, lu xaw a tumuranke la maanaam Euh, comme masalan rek nit ki di jàpp ne dafa baax maanaam way xam-xam mooy loo xamante ne njaalbeen gi ak woru lay doon maanaam njaalbeen gi da ngay woru jàpp ne yow fi mu toll yaa ngi tàmbalee xam lu bare bare waaye boo demee bu ci biir rek gis ne ndekete géej la goo xamante ne yow tàmbalee goo sax début bi maanaam njaalbeen gi sax tàmbalee goo ci ngay doo nga xam dëgg dëgg ndekete xam-xam <coughs> xam-xam du lu du lu tuuti lu xóot xóot la <coughs> gis nañ tamit baabu man sa'ala wa huwa qa'imun 'aliman jalisa mu ne buntu ki nga xamante ne moom mooy laaj moom mooy laaj te fekk bi muy laaj mi ngi taxaw mu laaj boroom xam-xam boo xamante ne mi ngi toog gisoon nañ ci hadith sayyidina abu musa radiyallahu ta'ala anhu nga xamante ne dafa am ku ñëw laaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mi ngi toog mu ne ko lan moom mooy xeex ci yoon yàlla lool tamit gisoon nañ ko mi ngi noonu gisoon nañ tamit buntu fatwa maanaam baabu baabu as-su'aal wal futyaa inda ramyil jamaar maanaam buntu di laaj ak di def ak di fatwa foofu maanaam bu ñuy sànni jamra ak li nga xamante ne moom moo ci aju loolu yëpp gisoon nañ ko ci sa hadith sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne doyen ci ci ci ci Yonent bi sallallahu alayhi ci fi ñuy sànnee jamra ci lañ ko doon laaj ay laaj <coughs> bokk na ci li nga xamante ne te hadith boobu tamit am na leneen lu mu ñu jàngal mooy dañ ñuy jàng daf ñuy jàngal nañu saxaaba yi radiyallahu taalaa anhum xamoon nañ ni ñuy ajee laataa ñuy ñëw loolu moom moo tax ñu gis ne bi yenent bi sallallahu alayhi njëkkee sànni jamra bi ñoom fekk ñu amoon yeneen yu ñu def bi ñu ñëwee loolu moom moo tax ñu commencé koo laaj naan ko waaw lii lan la lu tax nga maanaam maanaam ñun kat doxale wuñ exactement yow nii nga doxale ndax yow lii nga jiital jiitu bokkut ak ñun li ñu jiital mm. maanaam mooy ne ñoom kon xamoon nañ ni ñuy aje xamoon nañ yi nga xamante ne moom mooy yi ñu waroon a def loolu tamit benn lu mat a xam la ci mbir moom mooy ne kon am na jaamu yàlla yu mag yi ak rawatina jaamu yàlla rek ci lu ñu joyal balaa nga cee dugg ak leneen même sax leneen lu mën a doon balaa ngi ci dugg da nga koo war a xam mm-hmm. beneen bi ci des moom mooy baabu qawlillahi taala wa ma utitum min al ilmi illaa qalila buntu wax borom bi subhaanahu bu yàlla subhaanahu wa taala nga xam ne joxuñu leen borom bi subhaanahu wa taala li mu wax ne joxuñu leen ci xam lu dul lu néew loolu gisoon nañ ci xadiis sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamante ne moom la yahuud yi laaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci biru ruux ba aaya boobu wàcc ak li nga xamante ne moom moo ci aju woon ci ay njàngat gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna mi nga noonu gis nañu ci buntu baabu man taraka ba'd al ixtiyaari maxaafatan maxaafata an yaqsura fahmu ba'd an-naasi anhu fa yaqa'u fi ashadd fii ashadda minhu euh, gisoon nañ ci li nga xam ne mooy buntu bàyyi lenn ci ay tànneef yi ci ngir ragal nga xelu nit ñi maanaam ñenn ci nit ñi bañ a maanaam gàtt ba nga xamante ne du ko mën a jote bu ko defee ñu daal mu rot nag ci loo xamante ne moom moo gën a tar la nga xamante ne moom nga doon wuti ji <coughs> gisoon nañ ci hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala bu ak sayyidna Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu anhu def maanaam ci kaaba gi ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne sayyidat Aisha radiyallahu anha budul woon fi ni sa nit ñi dañoo mujjee dañoo yéex dañuy doog a rek génn ci kéeféer kon <coughs> kaaba gi dina ko dindiwaat tabaxe ko comme ni nga xamante ne noonu la maanaam tabax ko defaraat ko ba pare mu nekk ñaari bunt boo xamante ne bunt bu ñuy duggee la ak buntu bu ñuy génnee kenn dinaa ko tabax tamit ci qawaa'id maam Ibrahima ya alayhi salaatu wassalaam ci fondement yi ko maam Ibrahima eh, tabaxe woon moo tax sayyidna Abdullah ibn Zubayr ibn Awwam radiyallahu ta'ala anhuma bi mu ñëwee moom mu daal di koy tabaxee noona maanam li nga xam ne noonu la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mébétee woon ngir ne moom jamonoom loola maanaam la taxoon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon da koy bàyyi loola nekkatu fi woon waaye comme niñ ko xamee maanaam ci ginnaaw gi tamit Abdul Malik daf koo ñëwaat dindiwaat ko defaraat ko ni mu nekke woon jamono yonent bi rek sallallahu alayhi wa alihi wa sallam léegi ñu ñëw ci buntu baabul man xassa bil ilmi qawman duuna qawmin karahiyatan an laa yafhamu maanaam buntu baabu buntu man baabun buntu ngi nii mooy man képp man ki nga xamante ne xassa dafa dafa dafa jagleel bil ilmi ci xam-xam qawman aw nit duuna qawmin wëlli ci yeneen nit <coughs> karahiyata ngir sib gum sib allah yaxamu ci ñu bañ a am ci ñu bañ a dégg maanaam ci ñu comprendre li nga xamante ne moom lañuy ñuy wax euh, loolu euh, mu ne mu ne xaddisu wa qaala aliyun mu ne sayyidina aliyun ibn abi talib euh, radiyallahu karramallahu ta'ala wajhahu moom daan xaddisu an bima bima bima ya'rifuna xaddisoo na ngeen jàngal nangeen da ngeen di waxtaanee annaasa ak nit ñi bi maa ci li nga xamante ne yaarifuuna ñu ko xam maanaam fii li nga xam ne moom lay tekk moom mooy li nga xam ne danañu ko dégg loolu moom moo tax imam al-Bukhari daal di wax ne karaahiyatan allah yafhamu maanaam mooy ñu sib ci ne duñ maanaam karaahiyatan ngir sib gi muy sib ngir bañ bi nga xamante ne moom lay bañ ne allah yafhamu ne duñ ko duñ ko dégg Euh, baat boobu ka haddisu naas bimaa ya'rifuuna loolu dafa rot ci riwaaya nga xamante ne moom mooy bu al-Kushmayhani mm-hmm. euh, euh, wa wa maanaam waaye lii maanaam baat bi maanaam daf cee waaye ci yeneen riwaayaat yi mooy riwaaya Abu Zarr yi ci des yëpp ñëw na ci moom kon baat bi mooy Seydina Ali karramallahu ta'ala wajhahu dafay wax naan ne nit ñi buñ leen di waxtaan ak ñoom nga xam te ne comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon ni imaam al-Bukhari rahimahullahu taala dafay faral di tànn maanaam ci saxaaba bi muy soloo ay mbir mm-hmm. maanaam dafay faral di tànn saxaaba boobu ci jëmmi boppam maanaam gannaaw ba ne moom moo soloo xadiis boobu mm-hmm. waaye dafay faral di tànn tamit saxaaba bi nga xamante ne moom lay jëlee ci moom jooju wax mm-hmm. ngir kenn ku ci nekk ci ñoom ak li nga xam ne moom la jagoo woon maanaam fii nga xamante ne sayyidina Ali karramallahu wajhah xam gi ñu xam ne dafa jagoo woon ay xeeti xam-xam yoo xamante ne dafa dafa euh, Euh, dafa dafa dafa dafa dafa spécifique maanaam dafa nekk yu xóota xóot yoo xamante ne ñëpp duñ ko xam maanaam moom mooy ki nga xamante ne mooy imaamul aarifin maanaam ndax maanaam mar maqaama euh, imaama googu nga xamante ne moom la ko borom bi subhaanahu wa taala jagleel te muy maqaama witriya nga xamante ne maanaam imaama imaama googu nga xam ne moom la ko borom bi subhaanahu wa taala jox maanaam maqaama boobu mu ndax ñoom euh, ma ñu yore maqaama boobu ci saxaaba yi ci ci Euh, ci waa kër yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lañu la ñu bokk ñoom ñëpp euh, waaye ki nga xamante ne moom moo ci mujj mooy imam al-Mahdi al-Muntazar waaye nag bokkul ak ñi nga xamante ne comme ni nga xam ne noonu la ko yenente bi waxo sallallahu alayhi wa sallam ah al-a'immata isna ashar min Quraysh man kulluhum min maanaam imam yi douze waaye ñoom ñëpp Quraysh lañ bokk waaye nag bokkul ak mazhab bi nga xam ne mooy yazid yazidi yi maanaam imam yi nga xamante ne ñoom ñooy siiti douze imam yooyu ñuy wax bokkul ñii ay baqaama lañ amee boo xamante ne moom moo leen def imaamu mboolem nit ñi ci mboo ci domaine xam-xam yi ci mbooleem ci wàllu maanaam xilaafa gi ñuy taxawe ak ci sell te nga xamante ne moom la ñu sell maanaam ci seeni jamono ñooñu nag fukk la ñu doon ak ñaar te ñoom ñëpp ci Quraysh lañ bokk xaqiqatan ñooñu ñëpp ci waa kër yenente bi la ñu bokk sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ki nga xamante ne moom moo ci mujj mooy imam al mahdi al muntazar radiyallahu ta'ala anhu waaye bokkul ak ni nga xam ne noonu la ko eh, kii tegee déedéet bokkul maanaam bokkut ak imaamu boobu nga xamante ne moom la chiites yi di wax ak ak ak seen mazhabu caaxaan yi ñu ci dugal ak seen xalaat yu ñaaw yi nga xamante ne moom lañ ci dugal déedéet loolu bokkut ak boobu eh, waaye bii maqaama la boo xamante ne witriya la maanaam boo xamante ne ci bu maanaam le fait que mu nekk imaamul a'immati maanaam nekk imaamu imaam yi ci des ba tax ñu naan ko imaamul aarifiina am ne moo tax seyd Seydina Ali karramallahu wajhahu moo tax aqtab yi moom la ñuy doon en fait aqtab yi moom moom la ñuy doon moom Seydina Ali karramallahu wajhahu loolu moom moo tax nit ki balaa muy di nekk xutbu Seydina Ali bu demee ba war koo yëg Seydina Ali da koy nàmpal ci xutbaaniya moo tax muy doog a nekk mën a nekk xutbu maanaam loolu euh, moo tax maqaama boobu bokkul ak li nga xamante ne moom la euh, imaam yi di wax maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy siit yi ñuy wax déedéet bokkut ak loolu maanaam waaye imam al-Bukhari rahimahullahu taala bi mu gisee loolu ci imam al-Bukhari ndax wax ju mel nii jële nañ ko ci sayyidna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu moom tamit ku mel noonu la mais mënoon na ko mais ko jël ki nga xam ne moo gën a kawe ci buntu boobu muy di sayyidna Ali karramallahu wajhahu maanaam mu ne hadithu naasa waxtaan ndax bu hadith sayyidna Abdullah ibn Mas'ud bi imam al imam Muslim indi na ko rahimahullahu taala ci saxiixam waaye imam al-Bukhari rahimahullah fii dafa tànn waxu ki nga xamante ne moom mooy bu sayyidna Ali karramallahu ta'ala wajha mu ne xaddisun naasa maanaam ñëw bokk maanaam yi bokkuñu kaddu yi bu bu sayyidna Ali ak sayyidna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu ne xaddisu na ngeen waxtaane ak annaasa ñi bi ci li nga xam ne yaarifuna danañu ko xam mm-hmm. maanaam danañu ko xam fii maarifa bi nga xam te ne moom lay wax maanaam mooy ya bi buñ jëfandikoo baatu yaarifuna maanaam bi maanaam li mu ci namm mooy li nga xam ne moom la ko firi mooy allah yafhamu maanaam moom mooy bi maa yafhamuna ci li ñuy dégg maanaam ci li nga xamante ne seen compréhension danañu mu ci mën a yegg mm-hmm. ndax jëmmi maarifa mooy compréhension boobu mooy maarifa mooy lan mooy kiiraay bi nga xamante ne moo doxoon ci diggante nit ki ak mu mën a xam benn mbir mën koo téye mën koo comprendre bu fekkente ni kiiraay googu teggee ko noonu loolu moom mooy maarifa maanaam loolu maanaam moo tax mu ne nag waaye boo leen dee waxtaan ak nit ñi tamit bu leen jël sujet bu leen neex rek ngeen bëgg cee waxtaanee ku leen neex loolu ku boroom xel du def loolu maanaam boo leen dee waxtaanee sujet yu xóot yi da ngeen koy jagleel ñi nga xamante ñoom seen xel mën na caa léeg-léeg Euh, ñu waxtaane nit ko loo xamante ne moom xelam bu ca mu daal di wëlbatiku nekk fitna ci moom comme ni Seydina Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wax maanaam nga xamante ne mbir mi fitna lay daal di mujj doon ci moom comme lan comme lu demee nekk tey di waxtaanee maanaam comme niñ doon wax ci ginnaaw ci euh, ginnaaw bi ñu defee suñu jotaayu démb bi maanaam mooy comme masalan di waxtaanee mbiru saxaaba yi maanaam ak seen problème yi nga xamante ne moom la ñu amoon seen biir. ak yi nga xamante ne ñoom ñooy lu demee ne kay al jamal ak as ak yeneen ak xeet yu mel noon mm-hmm. ak yi nga xamante ne moom moo doxoon diggante yéen Seydina Ali karramallahu wajhahu ak Seydina Muawiya radiyallahu anhu wala boog yi nga xam ne moo doxoon ci diggante ak Seydina Zubayr ak Seydina uh, uh, uh, Sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala ak ñeneen ak ñeneen radiyallahu ta'ala anil jami' waaye maanaam yooyu yëpp nga bëgg koo waxtaane alors que Euh, nit ñi seenu xel du ko du ko dégg wala boog ngir ne musiba bu rëy lay daal di indi parce que tey léegi léegi nit ñi ñi nga xam ne noonu la ñu fonkee saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum ak niñ leen màggale ak tamit li nga xamante ne moom la ñu leen war a màggale tey fi mu toll lënt lënt yooyu boo ko ba commencé ubbi di ko waxtaanee masalan di def di ba juma masalan di waxtaanee seen seen problème yooyu wala boog ngay waxtaanee yeneen ak yeneen loolu euh, euh, loo xamante ne ay xeex yu ñu amoon la ak yu mel noonu. loolu moom boo ko commencé def rek après problème day daal di jur mooy nag nit ñi léegi dañu koy dégg maanaam ñu interprété ko ne ndekete ñii ay nitu àdduna la ñu maanaam ñoom noonu lañ koy mën a interprété alors que seen problème bi sori na nekk yëf yi loolu benn la ngir ne euh, problème mu la woon maanaam ngir problème mu ijtihaad ci loo xamante ne acte yi diine moo ci aju maanaam loolu la woon te loolu il faut que mu leer moo tax bu kenn wax ne Euh, problème bi amoon kër yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu kër sàngam bu fa problème amee benn la loolu amul maanaam problème yi am kër yenente bi sallallahu alayhi wasallam bokkul ak beneen xeetu problème yi nga xamante ne ñoom lañ amoon te et puis loolu du woon problème mu kër problème mu ñoom saxaaba yépp la woon maanaam ñi nga xamante ne ñoom maanaam jullit ñépp la woon problème bi mooy jamono jooju comme ñoom ñoo fi nekkoon di ay jullit am ay mbir yoo xamante ne dañ ko wuute te liñ ko wuutee du dara lu dul loo xamante ne Euh, gis-gis la ci masala sàngam lii lañ war a def diine lii la wax kon lan moo tax yow tey ñim waxuloo waruloo koo taxawee lu mel noonu rek la voilà Seydina Usman radiyallahu ta'ala moom la ñu boom léegi yow lu tax ñi ko boom xam nañ leen lu tax jëluñu leen def leen te def leen euh, euh, lu tax jëluñu leen traduire leen justice rey leen comme ni nga xam ne noonu lañ loolu la ko diine laaje ñoom Seydina Muawiya lii rek lañ doon laaj radiyallahu anhu lii rek lañ doon laaj Seydina Ali moom karramallahu wajhahu moom gisam dafa gënoon a sori loolu mooy ne nañu xaar ba affaire bi stable parce que comme problème politique dafa am te anarchie day day waaj a am ñu xaar ba affaire bi stabilisé wu te comme ñee borom bi subhaanahu wa taala daf ne fa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyihi sultaanan fala yusrif fil qatl innahu kaana mansuura képp koo xamante ne dañ koo rey maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilif maanaam ñi nga xam ne ñooy mbokkam yi dañ leen a jox doole ci ñu war a mën a euh, Euh, faire exécuter li nga xamante ne moom mooy sentence bi léegi nag loolu nga xamante ne moom la seen ñoom Seydina Muawiya ñoom ñooy mbokk Seydina Usman radiyallahu anhu ñoom moo waa Banu Umayya moo tax ñoom euh, ñu jóg ne déet il faut que ñu doxal mbir mi alquran lii la wax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii la wax te it waruñoo bàyyi ku rayee ñu bàyyi ko muy taxawaalu impunément maanaam ci am ak en tout toute impunité déedéet loolu warul am Seydina Ali gise woon mbir mi neneen neneen bàyyi ba ci kanam man may xalifa bi nañ xaar et cetera maanaam problème bi lii dong la voilà lii dong la maanaam muy problème mu ijtihad voilà muy problème mu ijtihad voilà donc bu loolu nag buñ koy boole ak problème boo xamante ne kii naan maa war a nekk kilifa ki ci def naan ko maa ko war a nekk ci loo xamante ne après xeetu xëccoo yoo xamante ne Euh, bokkut ak dara ay affaire diine ji wala ñun ñu ay am ay problème yoo xamante ne boo ko xoolee ba xool ko problème matériel day dugg ci biir lu bare bari nga bëgg koo yemaleeg problème boobu sincèrement loolu maanduwul mhm. voilà raw ba beneen bi ci des mooy yëpp saxaaba yi la en plus mhm. parce que saxaaba yi radiyallahu anhum vraiment waruñu leen di di gëndale ak keneen ku dul ñoom radiyallahu ta'ala donc loolu moom mat naa bàyyi xel beneen bi ci des mooy li nga xamante ne moo tax subhaanallah maanaam léegi nag bu na amee après problème yu rëy rëy da ci am comme li nga xam ne noonu lañ ko doon waxee rek maanaam man ak yow ñi ngi nii fi mu toll yéen ñaar yéen ñii boo leen amee problème mën ngeen a am problème maa ngi jàkkaarloo yéen bokk ak yéen jamono te fi mu toll boo leen amee problème léeg-léeg ma am problème mu jël sama loxo dugal ko ci taal bi waat ne di watooñ waaw léegi problème yi may dégg tamit sama jamono ji lu demee nag euh, Syrie wala Palestine wala euh, Irak wala euh, Centre Afrique wala Mali wala libi wala feneen ak feneen Tunisie et cetera problème yu bari yooyu yëpp ah Colombie et cetera problème yooyu yëpp fi mu toll damay am problème mu mën a wax ne mbir mi nii la demee exactement te loolu man maa ngi nii teew jamono ji muy xew maa ngi nii teew di déglu rajo di luñutu xeetu information yu ne te damay am problème mu wax ne diw moo am dëgg waaw fu fekkente ne loolu laa am problème bi lan ngay xalaat ci bu fekkente ne mbir mi dafa concerner non seulement loo xamante ne dafa weesu fekkewu ko du tout waaye dafa concerner ñoo xamante ne mboolem wàllu yi ñoom ñoo leen féete kaw mboolem ñi raw man ñoom ñoo leen féete kaw maanaam lan ngay xalaat ci loolu ci ci problème yooyu loolu moom moo tax yooyu yëpp moo tax waa ahlu sunnah wal jamaa ñoom ñëpp dëppoo ci ne ci seen téere yëpp danga ko ci fekk ci aqida mooy ne dañoo war a nopp pour pourtant masala bi masala fiqhiyya la du masala aqida waaye dañ koy dugal ci aqida ngir li mu mën a indi yóbbee ci musiba ci aqida ci pas-pas maanaam mooy noppi ci lépp loo xamante ne doxoon na seen diggante voilà maanaam di ko bañ di waxtaane naa léegi nag nit ki nag mën naa dem bu yéegee ci yenn niveau wu nekk kuy sóobu ci xam-xam am na ay téere yoo xam ne ñu ngi fii et mu mu ñu war koo mën a jël di ko di ci liñitu masala yooyu et cetera ak yu mel noonu waaye bañ a toog rek di ko waxtaanee nii ci mbooloo nii déedéet loolu dugg loolu defu ko def voilà di waxtaanee problème bi naan diw ba mu defee lii lii lañ ci def lii moo ci tegu di détailler di détailler événement yi loolu loolu yelloowul voilà parce que comme ni nga xam ne noonu la Seydina Ali wax fii radiyallahu ta'ala anhu hadithu an-nas bima dee leen waxtaanee ak nit ñu ak li nga xam ne danañ ko dégg danañ ko xam beneen bi ci def beneen exemple mooy tey par exemple euh, léeg-léeg euh, nit ki euh, comme comme liñ doon tere comme par exemple li nga xamante ne moom lay saxaaba yu bari radiyallahu anhum doon bañ koy waxtaanee ci kanamu xajjaaj mooy xadiisul arani yi nañu nga xamante ne dañ koy dégg mara par exemple am na fi mu toll yenn xadis yoo xam ne soo ko nettale mooy xadis ñi arana yoo ne dinañ ko gis insha allahu taala mooy ñi yenent bi sallallahu alayhi wasallam exécuté woon ñooñu noonu euh, ak li ñu defoon li taxoon ñu def ko et cetera mais nga di ko waxtaanee ci kanamu xajjaaj te xajaaj bi buur boo xamante ne rey na soixante-dix mille personnes dont deux mille saxaaba yow nga ñëw di ko nettali xadis boobu maanaam lu muy def day jàpp ne xadis boobu aw lay la pour moom pour muy exécuter nit ñi maanaam loolu muy beneen mbir maanaam te lool day valable ci presque ñëpp koo xamante ne dëgg-dëgg xamul am na mbir yoo xamante ne xamu ko te mbir nit tey par exemple am na yoo xamante ne day dugg léegi léegi léegi ci bokkaale booy wax yenn masala yi day dugg léegi ci bokkaale yow nga di ko wax ci moom di ko wax ci mbooloo mi ci maas bi nit ñi day dugg ci bokkaale ci maali foro bokk na ci par exemple lu ñu wax naan euh, yàlla ci leeram la jëlee bind ci leer yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu mooy lu njëkk am mais loolu da nga koy wax mi nii quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi yóbbaale bokkaale maanaam yóbbaale compréhension bu wérul mooy na ndekete maanaam ñoom boo waxee leer rek xel mi seen xel day dellu ci ne yàlla kon leer la te ñoom li ñu xam ci leer mooy luy tàkk nii wala lu am et cetera et que bu boobaa dañ naan kon am na lu ci tibbee jël maanaam xeetu waxin yu mel noonu maanaam soo ko mënut a wax waxin woo xamante ne da koy détailler lool ba képp maanaam détourner wax gi ba ñëpp comprendre li nga bëgg a wax nga doog a mën a utiliser terme boobu loolu waroo koy wax ci mbooloo nit ñëpp di ko dégg ndax dañuy yóbbaale ay kii ay ay ay xeeti compréhension yoo xam ne baaxul te da leen di dugal sax ci shirk wala ci kufru am na yeneen xeet mbir yu baree bari yu mel noonu la am na yu bëri yu mel noonu voilà maanaam comme tey bu ñuy wax naan yii yëpp euh, mazahir ay yii yëpp maanaam borom bi subhaanahu wa rek a fi nekk nangam nangam yooyu da gis ñoo xamante ne dañ leen koy wax ñu daal di ci déggee ni kon man yàlla laa yow yàlla nga kii yàlla la leneen yàlla la maanaam ñu déggee ci loo xamante ne ay xeeti mbir yu ay musiba leen di dugal ñenn ñi nga wax leen yenn mbir yi ñu jàppee ni woyof dafa kon diine dafa woyof lool fekk li nga leen bëgg a wax rek moom mooy bu leen jàppee mbir mi maanaam euh, yow yombal diine gi ngay wax waaye ak tamit ñi nga xamante ne noonu la nekkee maanaam ci lépp nekkee xéewal ci côté yàlla mais ñoom ñu déggee ko ni ñoom kon lu leen neex war nañ koo mën a def éco xol rek am solo maanaam ñeneen ñi tamit maanaam ak et cetera et cetera cetera maanaam loolu moom moo tax nit ki tamit suy wax day waxal nit ñi li nga xam ne moom la na nit ñi mën a dégg waxee wax joo xam ne day semple day yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo gën a jege yàlla ñëpp yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo gën ñëpp yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo ëpp xam-xam ñëpp mais waxam du ambigu day leer nan te waxam day simple ñépp mën koo dégg ku ne mën ci dugal sa bopp voilà loolu moom la sayyidina Ali de moo tax mu ne na ndax da ngeen a bëgg an yukazzaba ci ñu weddi allahu buur yàlla wa rasuluhu ak yeneen tam bi sallallahu alayhi wa alihi am na yoo xamante ne nga koy wax ci biir mbooloo mi day tax nit ñi euh, euh, doot dañuy dañuy Euh, dañuy weddi yàlla mu am na benn téere boo xamante ne ci ruxas yi lay wax maanaam kitaabul maxaarij la tudd bu euh, al imaam Muhammad ibn Hasan ash-Shaybani bind rahimahullah nga xamante ne daf cee dajale ay boo amee maxaarij mooy mooy mooy mooy porox doll mm-hmm. maanaam mooy porte de sortie gis nga léeg-léeg ci comme saal yii ni dangay gis ñu bind ci taf feet na daani sortie mm-hmm. maanaam mooy bu problème amee rek fii ngay jaar maanaam téere bi nag noonu la ko tuddee mooy nga xam ne xiyal yi rek la ci indi maanaam mooy bu masala sàngam taxawee problème sàngam am yow lii ngay contourner loi bi maanaam bu génn ci loolu moom moo tax ci kitaabul umm moo tax Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi rahimahullah bi mu gisee téere boobu xool ko dafa ni téere bii de képp ku ko jël jëfandikoo li ci nekk lépp xamal ne jël nga lislaam bi sànni ko sa gannaaw lu tax parce que mbir la yoo xamante ne ñenn ñi parce que dafa am ay cas de figure ñoo xamante ne ñoo lañu ñu war a waxtaanale ñenn lenn yi parce que sinon mbooloo mi bu ñu gisee lool yenn yi dañ koy jàppee comme loo xam xamante ne dafa concerner ñëpp maanaam ñu bëgg koo par bëgg koo jëfandikoo ci lépp moo tax imaam al ci kitaabul umm euh, imaam al Shaafi'i rahimahullah am benn buntu boobu noonu la ko tuddee kitaabul xiyal jël téere boobu al maxaarij mbooleem buntu yi benn par benn mu dajji lépp. voilà lépp maanaam euh, te pourtant euh, gis na ko dem na ba gis ko pour présenter ko mbir mi maanaam mu mu yëgal ko rek ne ko déedéet dama bëggoon rek pour jullit ñi léeg-léeg ci yenn situation bu ñu ci nekkee nan la ñuy def ba nga xamante ne dinañ ci génn te duñu am problème loolu rek laa ci jublu woon ak yooyu mais pourtant mais imam Shafi'i terewul mu dajji loolu parce que soo ko deful nit ñi euh, dañuy jël porox ndool yooyu imaginer ay mbir yoo xamante ne cas particulier la concerné yow nga maanaam nit ñi nga waxtaanee kook nit ñi fekk nga mu mel ni cas général la mu mel ni cas général la fi mu toll xoolal moo tax waa boo xoolee mbir yu mel noonu yu ci ëpp moo tax ñi ngay gis ñu gën a sànku ci kaw suuf di gën a dugg ci li nga xam ne da leen di yóbbu ci kéefër wala mu leen di yóbbu ci zandaka maanaam ñu nekk ay xeeti euh, naafeq yu mag a mag a mag yoo xam ne dañuy mujj sax dootuñu gëmati l'islam waaye nag maqaama bu ne ñu ko ciy woote woo ak yu mel noonu ba pare di topp réer ak yooyu ñi ngay gis ñi ko gën a dajale ci mboolem jullit ñi mooy waa ahlu tasawuf ñi nga gis waa tasawuf ngay gën a gis ñu ñu melowoo noonu lu tax lan moo tax c'est pas parce que tasawuf mais c'est parce que ñiw mbir yu ñu warul woon waxtaane ci mbooloo mi moom ngay gis ñoo xamante ne dañuy génn waxtaane ko ak ñëpp ñëpp dégg ko bu ko defee ñëpp jàppee ni loolu ay xaqiqa la yoo xamante ne dafa sax ci képp kenn ci nit ñi moo tax nga ci gis ñu bëri bëri bëri bëri fi mu toll bëri na ñoo xamante ne yaakaar nañ ni buñ nekkee ci tariixa sàngam loolu li mu leen di tegte li muy tegtale moom mooy lu leen neex def ci bàkkaar da ngay gis sax bu ñuy bu bu ñuy def yenn yu baax yi sax dañ naan waa ji xanaa moom xanaa moom du taalibe maanaam du taalibe sañ diw parce que yu baax yi muy def yëpp ak góorgóorlu yi muy góorgóorlu yëpp ci diini ak ak góorgóorlu yi muy góorgóorlu ngir mën a eh, roy sunna yëpp maanaam kii xanaa xanaa moom ci ñee la bokk maanaam mel ni comme si ku bokk ci di ci ci ci ci yoonu yàlla te contraire bi moo waroon a demee noonu mais c'est parce que ni ñuy présenter mbir mi la dañoo dem a dem ba nga xam ni ñu koy waxee yoo xamante ne kenn maanaam dafa concerner élite bi ñi gën a kawe yooyu la ñuy waxtaanee ci ñi nga xam ne ñooy ñu gën a ndaw loolu nag ñu am ci dégg-dégg yoo xam ne baaxul loolu moom moo tax ñaari possibilité rek ne soit da nga koy wax ci anam gu leer a leer a leer. boo xamante ne lu boo nee damay dina lii dinaa ci wax moom nay leer su fekkente nag nee nga waxu doo ci wax euh, maanaam su su su dul loolu nga nga bàyyi noonu moo gën waaye ñi ngay gis ñi nga xam ne dañuy nekk pourtant ànd ak nit yàlla yu mag a mag a mag waaye wëlbatiku mel noo xamante ne maanaam parfois sax euh, même yenn yii yi sax ñemewuñ di mel noonu loolu li koy wa ci waa tasawuf nga koy gis lu tax loolu yëpp li ko indi mooy di waxtaan ak nit ñi loo xamante ne duñ ko xam hmm. duñ ko dégg te loolu mooy cosaan bi après nag bien sûr hmm. beneen génération bi mooy ñëw comprendre compréhension bu bon bi amoon moom mooy ñëw wéyal ko ci génération ñoom maanaam ñoom la ñuy transmettre ci génération bi ci fegu hmm. voilà dégg nga mu ne qaala bil isnaad muttasil fii awal kitaab ba tey mu ne wa qaala dégg nga mu indi wax wax ji nii ne xaddisu naasa xaddisu waxtaane leen an naasa nit ñi bi ma ci li nga xam ne yaarifuuna dañ ko xam atahibbuna ndax da ngeen a sopp an kadaba ci ñu weddi allah bur yàlla allah bur yàlla wa rasuluhu ak yonent bi sallallahu ndawal ndawam li sallallahu alayhi wasallam mu ne haddasanaa nettali nañu Ubaydullah ibn Musa te moom mooy ibn Mukhtar Bazam waxoon nañ ko al Absi Ubaydullah ibn Musa al Absi rahimahullahu ta'ala Abu Muhammad mooy nekk ndax kantalam mooy borom jub xel ak maanaam ah, wegeel gu mag googu muy Abu Muhammad al-Kufi rahimahullahu taala ah, qaala mu ne an Ma'ruf ibn Kharrabuz Ma'ruf ibn Kharrabuz kii borom xam-xam yi dañoo wuute ci ay mbiram ah, ñenn ñi dañ koo da'ifal ñeneen ñi dañoo jàpp ne ku wér la comme ku mel ne Yahya ibn rahimahullahu taala moom dafa jàpp ne dafa da'if Euh, amma Abu Hatim ar-Razi moom jàpp na ne xadiisam daañ ko bind maanaam kon mooy ku ku ku ku ku wér la al imam Ibn Hibbaan ginnaaw bi ñu ko boolee ci taabi'iin yi ci kitaabu siqa maanaam daf koo boole kon ci siqaat yi waaye ci kitaabu du'afaa yi tamit daf ko fàttu daale maanaam mu nekk koo xamante ne kon ay mbirum dañ cee dañ cee wuute waaye nag euh, euh, kii nii maanaam Ma'ruf ibn Kharrabouz mi Euh, comme ñenn ñi wuute nañ ci ay mbiram ñenn ñi nee nañ ko wér la ñenn ñi nee euh, am na tamit beneen mbir jikko bu mu amee mooy mooy dafa am tendance chiite loolu tamit beneen mbir la donte doon na ànd ak yu mag yi ku mel ne Seydina Ali Zeynul Abidin et cetera ta'ala anhu waaye euh, imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala solowul ci moom lu dul xadis bi xadis bi kese kese kese bi fii rek lañ ko tudd ci saxiix bi imaamu muslim rahimahullahu taala indiwaat na ko ci saxiix bi ci saxiixam waaye ni mu indee moom ci ci moom ci ci ci ci saxiixam moom ak imam Abu Dawud ak Ibn Maaja rahmatullahi alayhi ñoom ñoo soloo ci moom imam an-Nasaa'i solowul ci moom imam at-Tirmidhi solowul ci moom euh, moom xadis bi ñoom seen xadis bi ñu soloo ci moom moom mooy bi nga xamante ne daf ne sami'tu Aba Tufayl yaqulu ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yatuufu bil bayt wa yastalimu rukna bi bi bi mihjanin ma'ahu wa yuqabbilu al-mihjan maanaam foofu dafa am lu mu ci bëggoon parce que Abu Tufayl bi parce que ci Abu Tufayl insha Allah dina ñëw ci Abu Tufayl radiyallahu ta'ala anhu ci moom rek la solowee xadiis moom maanaam ci ci ñoom. maanaam boo xoolee fii an abu an abu tahil mm-hmm. euh, ci riwaaya ci téer xadis bu nekk sax imam muslim imam euh, euh, sunan imam abu dawud muy benn yoon fi sunan imam abu dawud la ak bu ibnu maaja rahmatullah maanaam yooyu yëpp daf leen a daf ci indi wax ne dama maanaam ngir wax ne gis maanaam moom dégg na abu tufayl radiyallahu ta'ala anhu wax ne gis naa ye di maanaam gis naa yenente bi sallallahu alayhi mooy xajjatul wadaa muy tawaaf kaaba gi yor aw kaan boo xamante ne moom la tàllal jëme ko ci xajarul aswad fóon ko maanaam li mu liñ ci jublu mooy imam muslim masalan rahimahullah daf ko indi ngir wane ne abu tufayl bi radiyallahu anhu saxaaba la parce que bi mu ne gis naa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam et que moom mooy comme li imam muslim wax rahimahullah ci sahiham ci muqaddima sahiham mooy ne abu tufayl bi radiyallahu ta'ala anhu moom mooy saxaaba bi mujjee génn àdduna ci saxaaba yi radiyallahu anhu borom xam-xam yi wuute nañ ban année ci la gane àdduna moom mi maanaam ci la génn àdduna ndax gane àdduna gi moom mooy atum Uhud maanaam euh, biñ demee Uhud ci ñetteelu at ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ci la gane àdduna maanaam ci saxaaba yu ndaw yi la bokk waaye xajjatul wadaa moom gis na yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ngir leeral loolu rek moo tax ñi ko soloo ci ñoom soloo ko maanaam kon nga gis ne ànd ak ne xam nañ ne Seydina Abu Tufayl radiyallahu anhu saxaaba la euh, moom nag ñu ngi génn àdduna euh, borom xam-xam dañoo wuute ñeneen ñi ne centième année ñeneen ñi cent septième année ñeneen ñi cent dixième année la Euh, moo tax loolu nag wuute googu moom moo tax euh, mu am wuute ci maanaam ñu am ci ay borom xam-xam rahmatullah alayhi ñoo xam te ne dañoo daggasante maanaam wala boog dañoo discuter dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo remettre en cause wax boobu imam muslim waxoon rahimahullah ne Abu Tufayl radiyallahu anhu mooy ki njëkk ki mujjee génn adduna ci saxaaba yenente bi sallallahu alayhi am nañu ne ki nga xamante ne moom moo mujjee génn adduna ci saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi tudd Xaalid ibn Abdullah ibn Jazz az-Zubaydi parce que mais moom tamit radiyallahu anhu xaqiqatan euh, li imam Muslim wax moom mooy dëgg maanaam mooy sax parce que déjà parce que imaamu Muslim du waxantoo noonu maanaam euh, imaam maanaam imaam màgg la xam nañ ko et cetera radiyallahu anhu euh, mais li nga xamante ne moom mooy li gën a tax ñu mën koo ñu mën ko parce que déjà bu dul woon le simple parce ñoom ñëpp maanaam ñi dàggasante ak imam muslim yëpp imam muslim moo leen gën a màgg moo leen gën a màgg ci dayo moo leen gën a màgg ci ay at tamit loolu benn la ñaareel bi ci def moom moo ne Haaris euh, ibn Abdullah ibn Jazm az bi radiyallahu anhu ki ko mujjee gis mooy imam Abu Hanifa te imam Abu Hanifa radiyallahu anhu mooy imam Abu Hanifa imam bu màgg bi moomu ki mu mujjee gis ci saxaaba yi mooy Seydina Anas te Seydina Anas ibnu Malik radiyallahu anhu mi ngi génn àdduna quatre-vingt-dixième année kon te nekk ki nga xamante ne au moins centième wala cent dixième année la ñuy wax maanaam que ni kooku mu mujj génn àdduna kon effectivement li imam Muslim wax rahimahullah ne Seydina Abu Tufayl bi mu ngi tudd Amr Amir ibn Wasila radiyallahu ta'ala Amir ibn Wasila ibn Abdullah ibn Amr ibn Jahsh radiyallahu taala anhu al-Laythi al uh, al al makki Abu Tufayl al-Laythi al-makki al-Bakri mm-hmm. uh, uh, dañuy wax ne Amir ibn Wasila am nañu naan Amr ibn Wasila waaye Amir ibn Wasila moom mooy li gën a wér radiyallahu taala anhu mm-hmm. kon wuute googu li ci gën a sax kon mooy ne moom mooy ki mujj génn adduna ci. te ndax moom fekk na juróom-ñetti at ci dund yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ba pare moom mooy ki nga xamante ne moom mooy ku mujj génn àdduna ci sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa a mu ne an aliyin mu jële ci sayyidina aliyin karramallahu wajhahu mooy aliyin ibn abi talib karramallahu wajhahu moom gisoon nañ ko gisaat ko ba mu jàllale mi feeñ nañ siiw nañ et cetera bi zalika ci lii maanaam léegi laaj bi mooy lu tax imaam al fii am na lu lu ñu seetlu mooy ne imaam al Bukhari rahimahullah dafa indi wax ji doogu indi càlla rek loolu mën naa ne waaye imaam al Bukhari daan du dox doonul di doxale noonu maanaam loolu mën na nekk waaw euh, imaam ibnu ibnu Hibbaan rahimahullah moom yuqaddimu sanad moom da day faral di jiital maanaam euh, yuqaddimu matn maanaam matn bi lay jiital wala par exemple benn partie ci sanad bi danaan xaddasana comme ni day wax dana comme par exemple bu noon xaddasana Ubaydullah ibn euh, euh, ibn Musa an Ma'ruf ibn Kharrabuz bi xadis nangam nangam nangam nangam nangam daal di wax ne daal di doog wax ne ki ko jëlee ci moom mooy Abu Tufayl moom ci Abu Tufayl la ko jëlee par exemple loolu dañ ko def loolu tam mën naa ne mm-hmm. euh, mais imam al-Bukhari bi bu doxalee nii tey ci saxeexa ci fii nii mm-hmm. dafa am lu tax mooy ne benn mooy ne isnaad bi bokkul maanaam façon maanaam càllale bu mel ni kul ci sartam maanaam lii càllale la goo xamante ne càllalay kii la càllalay euh, euh, maanaam du du du du xadis boo xamante ne mus mus musal la maanaam nekkul loo xamante ne dafa dem ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu déjà benn la du marko marfo euh, ñaareel bu ci def ñaareel bi ci def mooy <coughs> le fait ñu wuute ci Ma'ruf ibn Kharrabouch voilà maanaam muy wone muy différencier entre li nga xamante ne moom lay solo ci lu wér ci li nga xam ne moo tax mu bind saxiix bi mooy al al jaami al saxiix al musnad moom loolu la ci jublu moo tax saxiix lu wér mais al musnad voilà al muxtasar min umur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa sunani wa ayyaami maanaam kon loolu li ci lim ci jublu mooy yi nga xam ne xadiis yi musnad lañ moom dañ leen a yëkkati ba ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam su dul xadiis yu mel noonu moom loolu tax ko woon jóg kon yeneen yi ci des yëpp maanaam mën na bañ a remplir condition am mm-hmm. beneen beneen mooy ne euh, xadis beneen bi ci des moom mooy xadis bi euh, xaw tuuti mu bokk ci sulaasiyaat yi maanaam mënef na koo boole sax maanaam xaw mënef na koo sax xaw a boole ci sulaasiyaat yi lu tax ndax euh, Ubaydullah ibn Musa moom taabi'i taabi'i la mm-hmm. Ma'ruf ibn la mm-hmm. Abu Tufayl maanaam nga xamante ne taabi'i taabi'i jële ci taabi'i jële ci saxaaba sauf que bii pa dafa jële ci Sayyidina Ali jëlewul ci Yonent bi voilà dégg mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddasanaa Ishaaq Ibrahim te moom mooy ibn Rahawayh moom mooy ku siiw ko Ibrahim ah, Ishaaq ibn Ibrahim ibn Rahawayh waxoon nañ li tax ñu tuddu ibn Rahawayh moom mooy ne moom maanaam dafa dafa réeroon te ñoom seen ci Perse seen làkk moom lañ doon raahawayhi mooy ku réeroon mm-hmm. dégg moom Abu Muhammad lañ mooy daax na moom Abu Yaqub ah, moom mi ngi ah, gane àdduna cent soixante et unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna deux cent trente-septième année mm-hmm. ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, Euh, mooy borom xam-xam boobu jarul luy tudd yegg ci waxaat ci ay mbiram mu ne qaala haddathana Mu'aaz ibn Hisham te Abdullah ad-Dastawaa'i mooy euh, doomu Hisham ad-Dastawaa'i euh, rahimahullahu taala mooy Abu Abdullah al-Basri rahimahullahu taala moom mooy mu ne qaala haddathani abi te moom waaye moom ad-Dastuwaa'i moom euh, Mu'aaz ibn euh, euh, Mu'aaz ibn Hishaam ad-Dastuwaa'i mi ngi génn àdduna deux centième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam deux cents la génn àdduna amma baayam mooy Hishaam ibn Abi Abdullah ad-Dastuwaa'i rahimahullahu ta'ala moom dàqante la mooy Abu Bakr moom mi ngi gane àdduna soixante-seizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi génn àdduna cent cinquante ane ginnaaw gaddaay yonent bi sallallahu wasallam di imaamun thiqatun hafiz rahimahullahu ta'ala an Qatada ibn Di'amata as-Sadusi maanaam mooy ibn Di'ama Qatada mooy ibn Di'amata as-Sadusi rahimahullah waxoon nañ ay mbirum Abul Khattab mooy daakantalam mi ngi génn àdduna mi ngi génn àdduna cent dix-septième année ginnaaw gaddaay alayhi wa alihi wa sallam waaye mi ngi génn àdduna soixantième année ginnaaw gaddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naa men moom cinquante-sept mu ne qaala haddathana Anas te moom mooy ibnu Malik ibnu Nadr ibnu Damdam radiyallahu ta'ala anhu an-Najjari al-Ansari mooy Abu Hamza dañ koy xam Zul Uznayn Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko tudde woon waaw borom ñaari nopp yi moom mooy tamit xaadimu Rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam voilà moom mi ngi génn adduna quatre-vingt-dixième année ginnaaw gàddaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne anna nabiyya naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa Mu'aaz fekk Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu waxoon moom sahaaba bu màgg boobu radiyallahu anhu fu nekk ka àndaale moom nekk ca wetam ci ala rihli ala rahli ci euh, gi mu ne qaala mu ne ko maanaam fekk ñoom ñoo ànd xam nga Euh, yeneen bi sallallahu alayhi wasallam buy bu daan tukki noonu la daan def maanaam comme ni ñu ko waxee woon maanaam mooy bu ànd ak gàngoor gaa yi di dem euh, day day day day day day day jiital nit ñi ba pare moom mu doog cee topp nga xamante ne nag bu fekkente ne dafa am ku nekk ci ginnaaw mu mën a kii ndax dafay wax ne ad-da'ifu amiru rakb ki néew doole kooku moom moo war a mooy mooy mooy imposer bi mm-hmm. mooy imposer cadence bi mu ànd ak nag Seydina Mu'aaz radiyallahu anhu kon ci laxas goog ci tukki gi mhm. bi mu demee mu ne mu ne ko yaa Mu'aaz ibn Jabal yow Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala mu ne ko labbayka yaa rasulallah labbayka wuyu naa la yaa rasulallah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa sa'dayka mhm. te euh, woo naa sa texe maanaam baatu labbayka mooy wuyu naa la wa sa'dayka te woo texe mooy ne ndax euh, xam nga ki la da dalay dalay dalay eh, boo bu ko wuyoo rek boo ko gaawee wuyu loolu day waral ci moom ak texe xam nga boo ko tëj ki nga xam ne daf laa woo gaawoo koo wuyu mm-hmm. maanaam boo ko gaawute wuyu loolu day day waral xëy na mu am lu mu xalaat wala xelam ñaaw wala mm-hmm. mu xaw am lu ko naqari wala yu mel noonu mm-hmm. mu ne ko nag eh, kon wuyu nañ la te woo naa sa texe yow yent bi sallallahu alayhi ya rasulallah yow ndawal yàlla la saa sama saa day ko te woo naa texe xaaral mu ne ko yaa e yow Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu mu ne ko labbayka wuy la ya rasulullah yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa sa'dayka te woo naa wax ko ñetti yoon maanaam lii tamit dañ ciy gisee maanaam ne li ko yenente bi sallallahu alayhi maanaam um, yemul rek ci le fait que koo wax ñetti yoon ngir loolu mais daf cee boole ngir tamit yée ko xam nga tey masalan tey bu fekkente ne dañuy wax ak yow ne la ah eh, sawaay nga ne waaw maa ngi lay dégg man la sawaay ne maa ngi lay dégg nga ne sawaay ah day daal di commencer wax li nga xam ne moom ngay wax wala boog ngay yedd nit ne ko ablaay ablaay ablaay rek day daal di xam ne maanaam loolu yedd googu moom maanaam ni mu koy déggee bokkut ak bu fekkonte ne rek da nga ne ko ablaay yow daal dégg naa nangam ak nangam xam nga yamul voilà moo day ko loolu nag yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam yooyu technique de communication la maanaam yoo xamante ne léeg-léeg day day day day day day day booy nar a wax lu am solo lu ama am solo lu rëy maanaam dañ koy daal di jëfandikoo moo tax mu ne ko an mu ne ko xaala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko maa amul min ahadin kenn kenn kenn yashhadu koo xam ne seede gëm na dëggal wóolu an ci ne li mbir say mbir mooy la ilaha amul benn buur boo xam ne jaamu nga da jariñ ñàkk jaamu ngay lore laa ilaha koo xamante ne dana amul benn buur boo xamante ne mooy buur ca dëgg bu ñu yelloo ñu jaamu ko la ilaha amul kenn koo xamante ne moom moo nekk dëgg dëgg nekk Euh, laa ilaha amul kenn koo xamante ne moom mooy def ak dindi laa ci ci lu wér laa ilaha amul kenn koo xamante ne sañ naa tëral atte di saña a tere ak digal te loola di wéy ci lu ñu joyal illa allah ku dul bur yàlla wa an te maa ngi gëm dëggal wóolu ne li mbir te mbir mooy muhammadan sayyidina muhammad rasulullahi mooy ndawal yàlla le sallallahu mooy ndaw li yàlla yónni ngir ñu mën a xam naka la ñu jaamoo yàlla sidqante mu dëgg min qalbihi ci xolam maanaam loolu tamit beneen sart la maanaam mu seede ko waaye waxul làmmiñ bi rek du doy faw loolu nekk loo xam te ne dafay sax ci xol bi mu dëgg mu ne képp koo xam te ne mu ne illaa lu dul ne xaramahu dana ko ah xaraamal allahu bur yàlla ala naari sawara min qalbihi ci xolam sidqan mu dëgg min qalbihi ci xolam voilà illaa ludul ne xaramahu dana ko xaraam xaramalal allah bur yàlla ala naari ci sawara mm-hmm. ah, maanaam wax ji nga xamante ne moom la wax moo tax wax wax ji dafa am dafa mat bàyyi xel ndax borom yonent bi sallallahu alayhi wa daf ko sartalal ak dëggu maanaam sartalu ko rek mu wax ko ci làmmiñ bi déedéet daf koo sartalal mu wax ko benn ndax wax ji maanaam nëpp jàpp ko noonu rek doyut maanaam faaw nga wax ko mu dëggu mm-hmm. beneen bi ci des moom mooy ne boo ko waxee itam maanaam mu dëggu googu nga xam te ne moom la war a dëggu mm-hmm. dafa war a nekk loo xam ne ci sa xol waaye loolu mënta ànd ak nit ki xam loola jàpp loola ba noppi nekk ci lu ko neex kese kese kese bàyyi fi mboolem li yàlla digle loolu mënta ne mm-hmm. maanaam kon bu fekkente ne moo tax wax ji borom xam-xam yi rahmatullah alayhim firi ko ay firi yu wuute yu baree baree bare waaye jëluñu wax ji rek ci zahir bi lu tax parce dañ ne euh, Euh, benn mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ay aaye ay ay xadis yu dul jeex alquran wax ay aaye yu dul jeex ci ñi nga xamante ne ñoom maanaam ñi nekk ci moy yàlla te nangu maanaam nanguwuñ koo topp maanaam ay mbugal xeetu mbugal yi di dal am yeneen aaye yoo yoo ne wala yeneen xadis yoo xamante ne dañuy tegtale ne nangam ku ko def maanaam yow kat boo moytul danga dem sawara mm-hmm. wala nangam ku ko dëkkee da nga dem sawara maanaam yooyu bëri maanaam kon bu boobaa ñu daal di cay xamee ni dafa am lu mu lu ñu ciy jublu maanaam moom mooy masalan ñu ne kon benn mën nañ koo firee nii bu fekkente ne nit ki daf koo def rek génn àdduna maanaam ñu firee ko ci cas bu cas boobu comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxoon ci hadithul bisaqa ak cas de figure yi nga xam ne foofu ci lay fonctionner beneen bi ci def moom mooy mu dem ci koo xamante ne maanaam lii mu namm ci ne di nga dugg dinañ la xaraamal sa der sa yaram euh, safara waaye mooy di nga mujj am jamono joo xam ne sa day xaram sawar maanaam mooy ne nit ki mën naa dugg ci biir comme gisoon nañ xadiis yi ci wax maanaam nit ki dem sawara ndax euh, dugg biir sawara ba noppi ñu war koo génne waat biir ñu war koo génnee safara maanaam loolu parce que lan xolam da maanaam lu tolloog misqala zarratin am na ci mm-hmm. lu tolloog atum am na ci ci xolam ci ngëm maanaam te mu dëgg woon mm-hmm. ñu daat koy ba pare ñu daat koy génne wala boog beneen bi ci des moom mooy ne kon yàlla dana ko xaraamal ci yaramam sawara gannaaw boobu ca tegee def lu baax mm-hmm. di def lu baax maanaam di def lu dëppoo ak wax jooju parce que comme niñ ko waxee léegi nit ki mënuñoo concevoir koo xamante ne day ne loolu dëggu na moom mi ngi mel ni rek tey fi mu toll boo xiifee ne dama bëgg naa comme ni ñu joxe exemple pour mbayeen yi maanaam boo xiifee nga xamante ne xiif nga ba pare nga ne da bëgg da ngaa loo loo loo añ ah euh, añ bi nekk fi nga ni doo tibb parce que te te pourtant xiif naa bëgg naa añ añ gaa ngi ni tege nga ni doo doo tibb maanaam mook kooku ñoo dem voilà niki noonu tamit maanaam munu maanaam dëggu gi mënta ko munuñu concevoir nga dëggu ci ne maanaam ndaw si bëgg nga ko ba noppi ba pare bëgg fas nga koo yéenee denc jël ko soxna waaye mboolem li nga xamante ne yow moom lay bañ yépp mu koy gis ci yow loolu loolu vraiment du man a nekk loo xamante ne lu yanu maanaa la maanaam ku dëggu du doxalee noonu loolu beneen beneen beneen firiwin la beneen firiwin bi nga xamante ne moo ci am moom mooy ne safara biñ koy xaraamal mooy safara yéeféer yi ndax xam nga safara ndax kër yi ñetti kër la dafa am kër gi mooy safara bi nga xam ne mooy safara yéeféer yi am safara bi nga xam ne mooy safara boo xam ne ab jullit bu ko yàlla ndax nattoo ba mu dem safara foofu lay dugg bokkut ak safara yéeféer yi moo tax bu yéeféer yi moom du jeex waaye bii nga xam ne jullit ñi dañ koy nekk boobu moom day jeex am nag àjjana àjjana itam du jeex muy tamit kon beneen cadre beneen xeetu firiwin ala kulli xaalin firiwin yi ci mbir mi bari na waaye du loo xamante ne ala kulli xaalin dañ koy eh, joyal am dañ koy joyal mu ne qaala mu ne ko ya rasulallah e eh, ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maanaam moo tax yu mel nii par exemple hadith yu mel nii moom la murji ay jël yëkkati ko nga xamante ne fi mu toll masalan genre hadith bii nii moom bu ñu ko kiiwee dañ daanaka euh, dañuy cëpp cëpp maanaam euh, kontaan di ko jubilé ngir ne am nañu hadith bu ñuy tegtale ne ñun li ñu wax dëgg la këni maanaam masalan yu mel nii la nga xamante ne dañuy jàpp ne gëm suñu maanaam nit ki bu xësee ba gëm rek euh, bu nekkee lu mu mën a nekkee ci bàkkaar wàññiwu ko dara waaye xawaari ji ak mu'tazila yi ñoom dañoo jàpp ne déedéet maanaam bu nekkee ci bàkkaar boo xam ne bàkkaar la bu ñu wan a bu ñuy limee ne bàkkaar bi bàkkaar bu mag la. maanaam loolu kooku mooy loolu mooy wane ne gëmul kooku ab yéeféer la waa ahlu sunnati wal jamaa nag dañuy digg doomu ci mbir mi euh, mu ne mu ne xaala mu ne ko ya rasulullah ndawal yàlla la sallallahu alayhi wasallam afala maanaam hadith bi euh, après nañ mu ne afala ukhbiru xanaa duma afala ukhbiru xanaa duma xabaare bi ci mbir mi mm-hmm. an naa sa nit ñi fa yastabshiru bu ko defee ñu daal di bëgg maanaam loolu moo tax maanaam baat bi nga xamante ne moom la ñu wax ci maanaam bég moo tax al bishaaraat yi nga xamante ne ñoo ñu am bégle yi yàlla di bégal nitam yi maanaam ak ñi nga xamante ne ñoom la garantie yu mag yi nga xamante ne moom lay borom subhaanahu wa taala di defal nit ñu sell ñi ak di leen ko xamal ci yoon yoo xam ne ku yoonu ilham la wala boog bégte bi nga xamante ne moom la yenente bi sa alayhi wasallam di di di di di di wax nitu yàlla di ko ja di ko ko xamal maanaam ak yooyu yooyu yëpp ay bishaaraat la hmm. maanaam di koy bégal rek maaye dañ naan comme li nga xam ne noonu la ñuy waxee naan na ad damaanaatu euh, tasurruna wala naa maanaam garantie yi nga xam ne moom la ñuy am ci tarixa bi masalan ci tarixa bi masalan maanaam loolu daf ñuy déggal waaye duñu wor waruñoo wor moo tax ay xeet mu ne loolu nag la Seydina Muaz wax radiyallahu anhu waaye yeneen bi sallallahu xam ne ni nit ñëpp mënuñoo yan comprendre noonu rek wax bi moo tax mu ne ko xaala mu ne ko izan Eh, bul def loolu mu ne ko de bul def loolu isan ndax bu ñu boo buñ ko boo ko defee rek bu boobaa yattakilu dañuy daal di wiiru ci loolu maanaam dañ ciy daal di wiiru dañuy daal di bàyyeeku am na ci yeneen riwaay moom isan yankulu maanaam dañuy dañuy bàyyi jëf sax foofu maanaam dootuñu defati dara dañuy dootuñu defati dara mu daal di wa axbara waaye nag mu ne waaye wa axbara xabaare na bihaa ci moom Muaaz sayyidina Muaaz ibn Jabal radiyallahu taala anhu inda mawtihi faf euh, euh, ba muy waaj a làqu ba muy ba muy waaj a làqu mu ne ta assuman ngir bañ bàkkaar maanaam mooy la ndax aaya bi tax sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu doon bañ mooy ñi nëbb xam-xam moom loolu dong la doon bañ ak tamit ne képp koo xamante ne yenn ci bi wax sallallahu alayhi wasallam ne képp ku xamante ne nëbb xam-xam bu ñuy jariñoo man katama ilman yuntafa'u bihi aljamahullahu yawmal qiyamati bi lijamin minan naa maanaam ne képp koo xamante ne dafay nëbb xam-xam bu ñuy jariñoo bu yawmal qiyamee yàlla da koy ngalab ci ngalab da koy da koy ngalab ci ngalabi sawara yi maanaam loolu yëpp nag moom moo tax euh, ñoom ñu mu ragaloon ne waaye mu nettali xadiis bi ngir loolu maanaam waaye nag ànd ak ne bi mu koy nettali yëpp leeral na ci lii ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ko ci lii maanaam ngir ne lii day jariñ nit ñi maanaam du loolu dañ ci xamee ne maanaam xam-xam yi du lépp lépp lépp la ñuy wax ñëpp waaye tamit beneen bi ci des moom mooy du du du maanaam ëpp ci xam-xam yi maanaam da ëpp bari na ci xam yi loo xamante ne duñ ko euh, maanaam ñëpp duñ ko xam voilà maanaam fii nag bii bokkul ci xam-xam yi nga xamante ne euh, nëbbu ko day day kii maanaam bañ koo waxtaanee ak kenn dafa war bii bokku ci ndax su ci bokkoon kon Seydina Muaz du ko nettali radiyallahu anhu de toute façon bëri na ay xadiis yoo xam ne dañuy wax jëmmi maanaa bi moo tax maanaam bokkul bokkul ci loolu waaye rek yeneen bi sallallahu alayhi wasallam li mu doon bañ mooy mu dem rek wax ko noonu ci mbooloo mi noonu rek saa mu am ay précision sans mu am ay leeral loolu la yem ci bi doon bañ sallallahu alayhi wasallam waaye am na nag xam-xam yoo xamante ne ñëpp duñ ko xam comme niñ ko wax xadiis xam-xamu Seydina Xadir yi alayhi salaam yi nga xamante ne masalan tey ñu jël benn kaddu fi biir Euh, mboolem ñi nga xam ne dañuy bañ ne am na xam-xam ci diini xam-xam boo xamante ne ñëpp duñ ko xam ñenn ñi dañ koo beral ñeneen ñi xamuñu ko ñoom ñëpp dañuy taxaw ne masalan alquran amul lu ci nekk te ñépp xamuñu ko maanaam amul lu ne ci alquran loo xamante ne euh, ku taxaw kenn mënu laa wax ne lii nangam lay firi ndax kon message bi dootul amati njariñ mm-hmm. waaye nag Ah, waa ànd ak loolu yëpp fi mu toll boo leen laajoon alif laam mim lu muy tekki wala kaaf haa yaa ayn saad lu muy tekki wala taaha lu muy tekki ñu am problème kon ñu xam ne ndekete am na xam-xam la boo xamante ne ah, am na am na am na ñu ko moom ñu ko moom comme li Seydina Aboubacar wax radiyallahu anhu comme le al-Alusi indi ci tafsiram bi ak yooyu di ci wax ne Seydina Aboubacar radiyallahu anhu dafa ne loolu ay wax la yoo xamante ne code la bu dox diggante yàlla borom subhaanahu wa ta'ala ak ñi nga xam ne ñoom ñooy muqarrabuna yi ñi ko jege ñi mu jege ñan boppam nga xam ne day waxtaan ak ñoom kenn du comprendre ñi ci def yëpp duñ comprendre mais à travers alif lam mim alif lam ra ha mim gars yi dañuy lire rek dem ñoom ñoom nag buñ ci buñ ci ñëwee dañuy xam nii lii lay tekki voilà. dégg nga kon euh, hadith bi imaamu euh, al-Bukhari fii rek la ko indi indiwaat ko imaamu Muslim rahimahullahu taala indi na ko hadith numéro 32. Mm-hmm. imaamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah indi na ko hadith numéro 12384 ak 12788 kon mm-hmm. imaamu al-Bukhari imaamu Muslim rek ñoom ñoo ko solo ci ashaabu kutubu sitta. Mm-hmm. rahmatullahi ala al-jamii. Euh, hadith bi dafa bokk tamit ci musnadu ci ci ci li ñu tuddee mursalu saxaabi. maanaam saxaaba yi radiyallahu maanaam ndax naa Anas mi nettali wax ji moom fekkiwul te ndax fekkiwul tamit génn àdduna ak Seydina Mu'aaz radiyallahu anhu waaye nag ndax ñaar rek ci ñu daan ànd ak Seydina Mu'aaz radiyallahu anhu ñoo ko fekke mais ñoom ñaar kenn ci ñoom ñaar moo ko nettali kon mm-hmm. voilà dégg nga mu ne qaala haddathana bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li qaala haddathana Musaddad mooy ibn Musarhad rahimahullahu ta'ala ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad mm-hmm. al-Basri al-Asadi Abul Hasan mooy daakantanmal Basri rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna cent cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne haddathana net lañu Mu'tamir mooy ibnu Sulaymaan mhm. ibnu Tarxaan at-Taymi rahimahullah mooy Abu Muhammad al-Basri moom mi ngi génne àdduna cent sixième année ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne qaala sami'tu abii dégg naa sama baay te mooy Sulaymaan ibnu Tarxaan mhm. ah, at-Taymi ngir Mu'tamir bi nga xamante ne moom mooy mooy doomam bii nga xam ne moom la solowee ci moom mhm. maanaam moom ah, Euh, moom kon euh, moo tax moom mooy Abul Mu'tamir rahimahullah Tamimi Shu'ba dafay wax naan musuma gis kenn ku gën a dëggu euh, Souleymane bii nii Abul Mu'tamir bi rahimahullahu ta'ala Souleymane at-Taymi ndax nee na mm-hmm. suy waxtaanee Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax di jële ci xadiis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay yaramam day soppeeku mm-hmm. voilà ngir màggal gi mu ko xamante ne moom la ko màggal ak kawe gi nga xamante ne. Euh, moom la ko euh, moom la moom moom la ko kawe Yahya ibn Sa'id al-Qattan nee na maa jalastu maa jalastu ila rajulin axwafu llah minhu axwafu axwafu lillahi minhu musuma ak nit maanaam dem di toogi ji boroom xam-xam koo xam ne moo ko gën a ragal yàlla kii mooy Sulaymaan at-Taymi bi euh, rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a kon maanaam kooku tamit kon bokk na ci ñi nga xamante ne war nañ war nañ leen a xam moom mi ngi gane adduna quarante-sixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn àdduna 143e année ginnaaw gàddaay yonent bi moom mu ne qaala sami'tu di qaala mu ne sami'tu dégg naa Anas mooy sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala qaala mu zukira tudd nañ lii ñeel ma an na ne annabiyya yonent bi sallallahu alayhi wasallam qaala wax na li Mu'aaz ñeel sayyidina Mu'aaz radiyallahu maanaam nga gis wax ji moy waxu wax bële hmm. sauf que fii précision bi mu def moom mooy ne moom ci boppam du ne Seydina Muaz moo ko ko nettali hmm. radiyallahu anhu waaye dañ ko ko nettali ne Seydina Muaz lii dañ ko wax hmm. voilà moo tax moom maanaam te euh, kenn nettaliwu ko lu dul ñi fekkee wax bi ngir ne moom fekkewul parce que Seydina Muaz radiyallahu anhu ba mu ko téye boobu ba léegi da ko téye maanaam loolu tamit dañ ci xamee ni mën ni ñu mën a téye waxu yenente bi sallallahu alayhi waaye ni nga xamante ne comme moom naa Anas daka daan wax radiyallahu anhu lan la la yent bi wax saa mu ne loolu dañ loolu moom ma dee sax ma ko gënal maanaam wax li yenent bi li ma wax sallallahu alayhi wasallam li ma <laughs> li ma wax ak moom déedéet dégg nga mu ne ko kon nag xaala maanaam mu ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam wax naa Seydina Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu ne ko man képp koo xam ne laqiya tase nag allah bur yàlla laa yushriku te bokkaalewul bi ci moom sey an dara daxala dana dugg aljana te aljana mm-hmm. maanaam fii tamit nga gis ni kon wax ji moom mooy ne charte bi ñu lay dugalee aljana mooy ne bokkaale bañ a nekk ci yow comme li borom bi subhaanahu wa taala wax ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yàlla day du bokk du jéggale ci ñu bokkaale waaye nag dana jéggale lu gën a suufe bokkaale ñeel ku ko neex maanaam mooy lu gën a suufe bokkaale maanaam te moo tax waxal yenente bi sallallahu alayhi wasallam lu dul dëgg moo gën a garaaw bokkaale mm-hmm. boobu mu gën a garaaw bokkaale encore mm-hmm. waaw comme niñ ko waxe woon ne seytaane sax amul capacité bi mm-hmm. maanaam waxumala euh, ak ak yeneen ak yeneen maanaam euh, euh, te ak tamit bi yàlla moo gën a garaaw bokkaale ak yu mel noonu maanaam moo tax nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy sóobu ci yoonu diine ak yoonu xam-xam seytaane da leen di tàllal benn këpptël boo xamante ne bu garaaw a garaaw la mooy ñu wax ci diine ji luñ xamul voilà voilà moo tax euh, moo tax sayyidna Abu Bakar radiyallahu anhu buñ buñ ko dañ ko laaj ab aaya ci alquran euh, boo xam ne mu ne mu ne ayu ayu ayu ayu ardin tuqilluni tuqilluni wa ayu sama'in tuzilluni idha aqulu fi kitabillahi ma la a'lam ana ban asamaan ban ban ban suuf moo mooy mën a attanati ana ban asamaan moo mooy mën a tiimati su fekkee dafa wax ci téere yàlla bi loo xam ne xaw ma ko ñoom amuñu woon problème ci ne xaw ma waaw lu ñu xamul xamuñu ko parce que xam nañ ne xam-xam mooy jiit goo xam te ne kenn mënu koo dajale kenn mënu laa wax ne moom dajale na lépp loolu amul fenn kooku loo ko laaj xam na ko loolu amul voilà am na am na loo xamante ne du ko xam forcément am na loo xam ne du ko xam ba pare dana am loo xam ne dana am ku ko gën a xam waa moo tax Seydina Xadir alayhi salaam li mu waxoon parce que ñu bëri dañ jàpp ne nitu yàlla yi lépp lañ xam tax Seydina Xadir salaam li mu wax ne Ah, yow am na man am naa xam-xam yoo xamante ne xamoo ko waaye ndax yàllaa ma ko xamal waaye am na tamit yow xam-xam yoo xam ne yàlla xamal na la ko te man ñu xaw ma ko maanaam ñu xam ne xamuñu lépp loolu dafa war di leer maanaam kenn xamul lépp loolu amul waaw dafa war di leer moo tax eh, eh, li ki ñuy tuddee boroom xam-xam mooy koo xamante ni li ëpp ci xam-xam yi ci wàllu diine actes yi gën a am solo wala yi gën a bari yooyu moom xam na leen te mën na ci mën na ci wax mën na koo leeral waaye mëneefu koo tuddee koo xam ne lépp la xam loolu mën na loolu amul loolu amul te sax nit mën naa nekk boroom xam-xam bu màgg màgg màgg ku ko gën a ku ko gën mais koo xam ne day doog tàmbali xam ci domaine bi mu nekk moom loo xamante ne moom xamu ko loolu loolu day arrivé mm-hmm. nit ki day nekk professeur université nekk di jàngale affaire bi pendant de années am benn bés mu toog classe koo xam ne day doog a dugg ci première année la ne wax benn mbir ci domaine boobu loo xam ne moom xamu ko voilà loolu loolu moo tax loolu yëpp lu mat a bàyyi xel la euh, waaye nag fii bi ñu biñ ne maanaam kon fii charte bi mooy nit ki bañ a bokkaale ak tamit lu gën a kawe bokkaale kon loolu bu fekkente ne tuub bi ci def tamit moom mooy mu tuub ko ndax bokkaale boo ko tuubee dugg ci lislaam dañ lay baal rek waaye nag bu dee xadis loolu fàtt nañ koo wax ci man xadis man kasaba la bu dee ab xadis la xadis moom su dee da koo nettali te te du dëgg bañ xam ne yow yow danga nga koo nettali te du dëgg yow dañ lay non seulement euh, euh, euh, dañ lay bannir cest dañuy dañuy dañuy dañuy dootuñu dañuy daal di dàq li nga mës li nga waxoon yépp loo lépp loo xamante ne mës nga koo wax lépp loo xam ne mës nga koo nettali dootuñu ci nangooti dara lépp dañ koy seetaat jël lépp sànni voilà voilà voilà dégg euh, waaye euh, imam an-Nawawi daal moo bañ lool waaye comme li imam Suyuti wax rahimahullah ne déet déet parce que ñoom dañoo jàpp ne imam an-Nawawi dafa jàpp ne rahimahullah ne ki tuub mu def na ko nangu tuubam ndax ki nekk yéeféer mu ngi nii moo gën a bon te bu tuubee dugg ci lislaam dañ ko koy nangul waaye moo tax euh, moom si nena ba fam nu xambali wa sayra euh, euh, wal wal wa sayra fii wal xumaydi abaw voilà maanaam imam ibnu ahmad ibnu hanbal imam as-sayrafi ak imam al-humaydi ñoom ñëpp dañoo bañ ni kooku moom dañ ko dootu ñu nangooti xadisam voilà voilà voilà moom dootu ñu nango abaw mu ne xadisahu euh, summa na aw min kulli ma min qabli za rawahu wan na wa wiyu kulla za abahu waaw wa ma ra'ahu al aqdamuuna arjahu daliluhu fi sharhina muwaddahu maanaam lu moom Suyuti rahimahullah ne euh, ñi nga xamante ne ñoom mooy mooy Ibnu Hanbal euh, Ahmad ñooñu ñooñu mu tudd léegi ñooñu dañ ne saway léegi kooku noo seulement lu mu jàpp te loolu ñooñu la borom ko xam yëpp àndal finalement kooku lu mu mës a nettali bu dee dafa dañ ko xam ne mës na waxaat ne su du dëgg c'est fini non seulement li mu mës a euh, indi maanaam li mu indi lu mu indi lu mu indeeti dañ koy bañ waaye mu ne summa na aw min kulli ma min qabli zara waaw topp dañuy daal di yi lépp loo xamante ne lu jiitu loolu mosoon na koo solo waaye nag mu ne wan Nawawi yu kulla daa abaahu imam an-Nawawi moom lii lépp da koo bañ nee na déedéet yi nekk yéeféer moo gën a bon mu ne nag yeneen mu mu teg ci ne imam Suyuti rahimahullah daan ne daat ci ne daan ne wamaara wamaara ahul aqdamuuna arjahu ñu njëkk lañu waxoon loolu moo gën a noot mu ne daliluhu fii naa sharhina muwaddahu lii tekkale loolu nag yaatal naa ko ci suñu sharh biñ ci def ci ci taqribu nawawi ci tadrib bu ci tadrib walla muy raaw yi tadribu rawi sharh taqribu yi maanaam foofu leeral nañ ko foofu voilà euh, mais effectivement kooku dootuñu mën a nangooti dara mu nga parce que da du nekk ci ku wóor kooku moom njabarkat ñooyam njabarkat même bu tuubee xam nga njab ku njabar xam nga nit ku nekk bu tuubee dañ koy nangul tuubam ba mu def njabarkat moom tamit maanaam kii ak njabarkat parce que njabarkat li muy def da koy nëbb maanaam moo tax imaamu Maalik rahimahullah ne njabarkat moom bu tuubee sax dañ koy teg sentence maanaam bu demoon ne tuub naa waaye léegi bàyyi naa du tere dañ koy teg daan gi maanaam bu dee bu dee par exemple njabar gi yegg na fu mu njabaree nit bu dee ñu découvrir ko kooku foofu faaw dañ koy rey même bu nee tuub na faaw dañ koy rey waaw parce lu tax mu ne parce que moom en fait comme li muy def da koy def fekk day làqatu kon kooku mënoo koo hmm, kooku bu nee tuub naat du yomb xam dégg nga nee na kon mu ne xaala mu ne te naa mu naa ko daga naa ne alaa xanaa du ubashiru duma duma xam duma duma bégal annaasa nit ñi xaala yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko laa déedéet inni ndax man axaafu dama ragal ay yattakilu ci ñu wéeru mooy comme niñ ko waxee ci riwaaya an yan kulo hadith ah, bi sayyidina maanaam imam ahmad ibn hanbal rek moo ko solowaat ginnaaw imam bukhari rahimahullah hadith numéro douze mille six cent six ak treize mille cinq cent euh, soixante maanaam ci jamaa mu ne baabu buntu alxayaa maanaam muy wax buntu alxayaa kersa fil ilmi ci xam-xam maanaam fii nag dafay leeral maanaam nga xamante ne dafa xam nga wax gis nañ ci kitaabul iman gëneelu kersa gis nañ ko ci ñaar wala ñetti bunt yu muy wax ci wàllu kersa mm-hmm. ak di de di tagg mbiru kersa waaye nag fii dafay leeralal ne kersa ci jëmmi boppam euh, maanaam fii nag waxul kersa bi nga xamante ne maanaam dafa jëfandikoo baatu kersa mm-hmm. waaye kersa ci jëmmi boppam taxu koo jóg waaye liñ mën a jaawale kersa la ndax lépp loo xamante ne day tax ba doo sàkku xam-xam wala boog day tax ba doo maanaam loolu ay rus lañ koy tuddee ak yu mel noonu ak wala boog nekk koo xamante ne euh, da ngaa néew doole ci sa biir sa biir maanaam yow psychologiquement da nga nekk ko feebal loolu moom lañ koy mën a tuddee waaye duñ ko tuddee kersa ndax kersa lépp yiw la comme ni ko xadis bi waxee maanaam kersa mooy li nga xamante ne moo lay yóbbu ci ngay nekk ci lu ci lu baax ak di jomba def yenn yu bon yi maanaam waaye nag bu fekkente ne da ngeen du ma sàkku xam ngir damaa am kersa maanaam loolu ak néew doole la ci ci ci ci bakkat ci ci nit ki wala boog nekk koo xamante ne da rëy wala yu mel noonu loolu la maanaam ndax am na ñoo xamante ne du ñu nangoo sàkkoo xam-xam ci koo xamante ne ñoo ko gën mag wala boog ñoom ñoo ko maanaam dañoo bokk ci askan sàngam wala nangam la wala yu mel noonu waaw wala wala bokkuñu nangam wala yu noonu ñoom ñu bëree bëree bëri duñ nangoo sàkkoo xam-xam lu dul ci koo xamante ne maanaam dañ koy maanaam ab dañ koy définir ci critères yi ñu koy définir yépp xam-xam bokku ci dégg nga mu ne wa qaala Mujaahid mooy ibn Jabr rahimahullahu taala mu ne laa yata'allamu du du sàkku xam-xam al ilma maanaam du sàkku du dem jàng ji mukk al ilma xam-xam mustahyin koo xamante ne ku borom kersa la maanaam mooy boroom kersa googu maanaam ci buntu kersa googu moom ngay gis ne euh, comme dinañ ko gis moom la na Omar radiyallahu jàjji woon doomam ji Seydina Abdullah radiyallahu anhu wala moom la jàjji woon tamit Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu voilà mooy aaya bi doon wax fa in tazahara fa inna fa huwa mawlaahu fa inna allaha fa inna allaha huwa mawlaahu wa jibril wa salihul mu'minina wal malaikatu ba'da zalika zahir naan yéen ñoom ñaar ñooñu ñaari jigéen ñooñu su doon dañuy dañu bu ñu nekkee di jàppalante ngir mën a sot yenente bi sallallahu alayhi xam ne yàlla moom mooy kilifaam mooy ki méngoog moom maanaam mawlaa huwa mawlaa waaw loolu beneen kii la maanaam yàlla mooy ki méngoog moom mu ne wa saalihul wal malaa'ikatu ak malaaka yi mu ne wa nii mu'miniina te boobu borom xam-xam rahmatullah dañuy ci tafsir kat ne na saalihul na mooy Seydina Abubakar radiyallahu anhu mooy ki nga xam ne mooy ki sell ki ci biir way gëm ñi am na tamit ñeen maanaam waaye wax jooju gën naa yaatu maanaam muy muy Seydina Abubakar wala ñeneen maanaam mooy ñeneen ñi ci def maanaam ngir sababu nuzul bi rek moo tax waaye wa salihul mu'minina mooy jullit ñëpp rek ku sell ñëpp jullit ba'da zalika ginnaaw loolu yëpp zahirun ñoom moom la ñuy sotal yeneen bi la ñuy sotal sallallahu alayhi kon ñoom ñaari jigéen yo nee na nag ma amoon kersa ci laaj Seydina Umar radiyallahu anhu ay weer mooy ñaari jigéen ñooñu alxuraan doon wax ñan la ndax man ma doon voilà ma amoon kersa ci laaj ko ko ba benn bés bu koy sottil muy jàpp rek mu takk fitam laaj ko ne ko ne ko kan la ci ñoom ñaar kan la ñaar ñooñu kan la ci jigéen ñi mu ne ko kii la Aisha la ak Hafsa voilà ñoom ñaar ñooñu la sayyidat Aisha ak sayyidat Hafsa la radiyallahu anhuma mu ne ko nag man euh, ay weer a ngi nii euh, mu amoon kersa ci laaj la ko mu jàjj ko ni ko bulal kersa yóbbooti mukk mukk mukk ci nga bañ a laaj lu nga bañ a laaj loo xam ne dalay jariñ ci sa diine jamais bul ko defat waaye moo tax kon kooku mu ne waaye wala mustakbirin du caageen ku rëy kuy ku rëy tamit du sàkku xam-xam maanaam ndax day day day am na ñoo xamante ne fi tool bu ñëwoon fii toog fii ci suuf donc dañ koy dañ koy dañ koy jombal jombale seen bopp wala boog jàpp nañ ne eh, ñoom maanaam daal réyle nañ seen bopp di sàkku xam-xam mm-hmm. waaw wala ñoom kilifa yu mel ne man ñu may gis ci jotaay yooyu moom vraiment voilà maanaam te jomb nañu di di di jàngee ci ku mel nii wala ku mel ne et cetera mm-hmm. maanaam loolu yëpp moo tax ku rëy moom it du du du du am xam-xam mm-hmm. moo tax xam-xam ñaar ñii maanaam du duñ duñ duñ ko mën a duñ ko duñ ko mën a jote mm-hmm. mu ne wax qalat wax na Aisha sayyidat Aisha radiyallahu anha mu ne ni saaw eskay jigéen ñooñu mooy ni nisaa'ul ansaar jigéen a lan saari mu ne lam yamna'hunna ndax du lam musuleen a xañ musu mosuleen a tere alxayaa kersa an yatafaqqah na ci ñu am xóotu dégg-dégg di jàng dégg dëgg di xam ci diine ci diine hmm. maanaam la xam ci diine euh, loolu euh, musul loolu loolu mosuleen ko euh, kersa mosuleen ci leen ci yóbbu amma li nga xamante ne li nga xamante ne moom mooy waxu imam muja Mujaahid bi rahimahullahu euh, ta'ala imam Abu Nu'aym al-Asbahani maanaam moom euh, indi na ko ci ak ci Hilyatul Awliya ci yoon Ali ibn al-Madini mu jël ko ci euh, imam Sufyan ibn Uyayna mu jël ko ci ci imam Mansur ibn al-Mu'tamir mu jël ko ci moom moom Mujaahid ibn Jabr moom mu jëlee ko ci moom mu Mujaahid ibn Jabr radiyallahu ta'ala wa rahma moom kon maanaam hadith sayyidat Aisha bi nag radiyallahu ta'ala anha euh, moom insha allahu taala euh, da maanaam moom moom imam muslim rahimahullahu taala jokkale na ko ci yoonu ibrahim ibnu muhajir moom mu jële ko ci safiyata bint shayba mu jële ko ci sayyidat aisha radiyallahu taala anha maanaam te muy wax ci asma bint zayd al ansari radiyallahu taala anha bi xam ne moo doon laaj Euh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci wàllu sangaayu maanaam ni bu nit ki gisee mbërëg ba noppi ba naan maanaam ci la doon wax naan est-ce que jigéenu lansaar yi maanaam kon xadis le boo xam ne mi ngi ci saxiix imaamu muslim rahimahullahu taala mooy xadis sayyidat Aisha bi radiyallahu taala anha mu ne wa qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaabi ilayhi qaala haddathana Muhammad ibn Salaam mooy al Bukhari al moom mooy mi ngi gane adduna mi ngi génn adduna juróom-ñaareelu bés ci weeru safar mooy weer wu nekk ci deux cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dàkkantal na kon Abu Abdullah wala boog Abu Jaafar moom mu ne qaala axbarana na Abu Muawiya moom mooy Muhammad ibn Khazim at-Tamimi ñu ko wax ad-Darir maanaam mooy ad ndax da bi muy gé moom gisoon nañ ko ci kitaabul iman benn ñaareelu yoon bi ñu ko doon sax mooy Abu Muawiya bi euh, euh, moom moo la gën a siiw mooy Muhammad ibn Khazim at-Tamimi euh, rahimahullahu ta'ala moom dañ ko wax ad ndax bi mu amee ñeenti mu ne qaala mu ne mu ne qaala nee na Hisham te moom mooy ibnu Urwata ibnu Zubair ibnu al-Awwam moom gisoon nañ ko radiyallahu ta'ala mooy Abul Munzir wala boog Abu Abdullah wala boog Abu Bakr ñu ngi gën a adduna soixante et unième année ginnaaw sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn cent sallallahu alayhi wa alihi euh, euh, Abu Muawiya euh, moom mi ngi gà génn àdduna 194e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne an abiihi baayam euh, te baayam moom mooy Urwata ibnu Zubayr ibnu Awwaam radiyallahu anhu moom mi ngi génn àdduna 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkoon ci fuqahaa as-sab'a yi ci waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam moom mu jël am Zaynab bint Umm Salama ah, euh, mooy. rab yi bari yent bi sallallahu alayhi wa wa sallam mooy doomu jiit la yent bi la sallallahu alayhi wa sallam mooy Zeynab bint Abi Salama voilà radiyallahu ta'ala anha radiyallahu moom mi ngi génn àdduna soixante-treizième année ginnaaw gàddaaw Yonent bi sallallahu mooy Zaynab bint Abi Salamata al-Makhzumiyya radiyallahu ndax moom soxna maanaam yaayam Ummu Salama radiyallahu anha moom soxna la ci yenente bi sallallahu alayhi bi muy ñëw moom euh, la ko indaale ca kër ga maanaam Zaynab bint yenente bi sallallahu alayhi ñaar la am ci doomu jiite ñaar kenn ki mooy kii ki ci des moom mooy Habiba bint Ummu Habiba mooy Ummu Habiba mooy Ramla bint Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anha maanaam moom ngir ne Abdullah ibn euh, wala boo ko Ubaydullah ibn Jahsh nga xam ne ñoom bu ñoo demoon Habasha Euh, ba mu fa bañ fa demee moom moo ci la amee doom jooju ak moom waaye euh, bañ demee xabasa moom dafa mujj euh, murtad nekk nasaraan bu mu nekkee nasaraan léegi c'est le sayyidat Ramla radiyallahu anha ñëw ñibbisi bi mu ñibbisee nekk Madina yonent bi sallallahu alayhi jël ko soxna fekk amoon na doom jooju muy Habiba maanaam ñaar ñooñu ñooy doomu jiit la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa mu ne kon kii nag mooy kenn ki moom moom mu ne an ummu salama mu jële ci ci eh, waajuram sayyidatu ummu salama te mooy hind bint abi umayya radiyallahu ta'ala anha muy ummul mu'minina ummu salama bint eh, eh, di soxna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk nga xam ne moom mu génn adduna ci soxna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mi ngi génn àdduna soixante et unième bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mu ne qaala qaalat nee na jaa'at dikk na ummu sulaym mooy sayyidat ummu sulaym radiyallahu ta'ala di yaay sayyidina anas radiyallahu anhu mooy ummu sulaym bint milhan radiyallahu ta'ala ah, moom euh, mooy yaay sayyidina anas ibn malik radiyallahu anha mu ne ñëw ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qaala mu ne ko ya rasulullah e ndawal yàlla yi inna allah liwér boor mooy bur yàlla laa yastaxyi déefu ko maanaam déefu ko maanaam du du du du kersa woo du kersa woo maanaam mooy déefu ko tuddee kersa déefu ko askanale kersa minal xaq ci dëgg maanaam moom mooy borom subhaanahu wa amul dara loo xamante ne dëgg la lu dul maanaam bu dee dëgg rek moom amul dara lu ko koy xaña lu ko koy luy dox ci digganteem ak dëgg maanaam moo tax borom bi subhaanahu wa moo tax yàlla inna allaha huwal haqqul mubin yàlla moom mooy dëgg gu wér gi nga xam ne mooy dëgg gu fës gu wér gi moo tax yàlla moom mooy dëgg te dëgg mooy yàlla voilà loolu loolu moom moo tax maanaam ngir ne yàlla rek moo tax moom dañuy wax ne yàlla mooy alxaq mooy dëgg ngir ne moom rek moo fi nekk ci dëgg yi li ci des yëpp daf fee nekk parce que moom moo leen fi nekkal loolu moom mooy allah moom mooy yàlla mooy alxaq moom moom moo tax Euh, moom rek tamit maanaam moom mooy ki nga xamante ne léppam ci dëgg la tegu képp ku nekk ci maanaam euh, ku ku ku nekk ci li nga war a nekk ci yoon rek daf fekk na yàlla yow la àndal waaw moo tax borom subhaanahu wa taala moo tax dëgg rek lay àndal maanaam loolu la wax ji di tekki mooy fahal ndax alal mar'ati maanaam mooy ne tamit dëgg daf koy leeral saaku ne mooy fahal ndax alal mar'ati Euh, dana gaaru ci kaw jigéen min guslin ci ca ak càngaay isa bu fekkente ne ixtalamat dafa gént maanaam mooy bu fekkente ne dafa gént euh, di ànd ak boroom këram ndax kon dina am càngaayal farata goo xamante ne daf ko cay war qaala mu wax annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam izara at bu fekkente ne gis na almaa ndox maanaam ba gis na fii nekk fi di fi wax naan ko waaw bu fekkente ne jigéen dafa gént boobaa dina am dina dina dina dina sango farata su fekkente ne dafa gis ndox déedéet dafa ne rek izara atil ma su gisee ndox maanaam nga xam dafa gàttal tontu la nga gis ne fii tamit ba fekk ne euh, comme que ki mu jàkkaar lool maanaam ànd ak ne kersa bu rëy parce que euh, euh, gis nga ni mu ko lay taayale maanaam ni mu lay taayale lay laaj wi ngir ne tamit maanaam ndax dafa am kersa gu rëy ci laaj bi muy laaj waaye tamit mu yeneen bi sallallahu alayhi tontu ko tamit ci tontu bu gàtta gàtta gàtta gàtt mm-hmm. ngir rek maanaam ni maxaama bi maanaam bërëb bi loolu la laaj maanaam tontu bu gàtt la laaj ñaareel bi ci def moom mooy ne dañ ciy jàngee ni képp koo xam te ne da ngay wax ak boroom xam yi tamit di leen laaj maanaam da ngaa war a laytaayalal wax ji bu fekkente ne mbir mi dafa laaj loolu ñu lay taayal ko maanaam nga gis ne fii bi mu ñëwee loolu la njëkk a def dafa laytaayalal wax ji dooga laaj li nga xamante ne moom lay laaj euh, nga gis na tamit fii kersa gi day gën a feeñ sax ba ci façon wi laaj wi maanaam ndax jigéen am na lu mu war a sangaayal farata xam nga loolu ba loolu amul luñ ci kersa waaye baatu isa salamat <laughs> isa isa salamat mooy su géntee loolu la ñuy am lu ñu kersa loolu la mujjee wax te loolu lu lu maanaam ni mu tourner phrase bi ba foofa loolu moom la mujjee moom la mujjee wax maanaam loolu tamit xeetu technique wax la technique yi maanaam ay waxen la maanaam rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam tamit bi mu koy tontu mu tontu ko tontu gàtte gàtte gàtt isaara atil ma bu gisee ndox nee na faqattat nee na mu daal di nag nëbb ummu salama sayyidat ummu salama radiyallahu anha daal di muur faqattat mu daal di muur taani maanaam lim ci nam mooy wajaa xar kanam mu daal di nëbb xar kanam xam nga jigéen ñooñu dañoo am kër xoolal borom këram la nekkal yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom këram la nekkal ñuy laaj laaj boobu moom mu nëbb kers mu nëbb xar kanamam ngir kersa bi mu xamee subhaanallah lan ngay xalaat <laughs> loolu loolu loolu xam ngeen ni wuute na lool ak xaal bi nga xamante ne moom lañ nekk jamono ji <laughs> wuute na lool sax mu ne wa mu ne ko ya rasulallah ya ndaw yàlla ne wa tahtalimul mar'a te te ji te jigéen dana dana gént dana dana gént maanaam ndax moom dafa foogoon ni jigéen bu génn ndax dafa raar kaal lu la ci jigéen xaala mu ne ko euh, taribat euh, yaminuka mooy na na sa loxo takk suuf taribat na mu ne ko naam waaw waaw waaw taribat na takk suuf yaminaka sa loxo maanaam taribat yenaka yenn bi saa da ko doon wax ci lu bari wala taribat yaminuka et cetera maanaam taribat yaminuki maanaam fii maanaam sa sa loxo sa ndeyjoor na takk suuf maanaam ngir ne nit bu amee bu bu bu buy xëccu dara dem ba nga xamante ne day mujj dóor loxo bi loxo bi suuf si rek la laal loxo bi takk suuf kese maanaam mujj ta jot ca la bëggoon loolu moom mooy loolu mooy taribat yaminuka maanaam dañ naan ko kaa kooku day taribat yaminu Mhm. kooku day loxoom moom laal na suuf dóor na su comme ne waaw maanaam mooy ne jotutu am dara perte na maanaam loolu euh, dañ koy wax wolof yi maanaam arab yi dañ koy faral di wax te maanaam bi taxu leen a jóg comme nit rek ñu wax ne wooxoo yow daal lii yow daal yàlla nga dee rek yow lii nga maanaam jubluwuñ ci ne dañoo yéene nit ci dee waaye ah euh, waaye daal xeetu waxen la daal yow daal yàlla na nga dee rek quoi parce que lii nga def maanaam wala lii nga wax mm-hmm. voilà maanaam loolu arab yi tamit dañuy waxee noonu mm-hmm. waaye namuñ ci baatam waaye tamit yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bu ko waxee ndax wax ji mu ne yàlla maa ngi lay ñaan lépp lu mu wax loo xamante ne aw ñaan rëbb la wala aw ñaan woo xamante ne wu wu safaanu la boo xamante ne def naa ko ci kenn ci jullit ñi wëlbati ko mu nekk xéewal ci kaw mm-hmm. maanaam nga gis ne kon maanaam loolu tamit day daal di mujj nekk xéwal ci kawam rek mu ne ko fa bi ma kon ana fan yus bi waxaa la koy nuróole wala du xaa doomam kon lu tax doomam di ko nuru maanaam mooy ne jigéen am na ndox moom it muy génne maanaam man niyu moom it am na ko comme ni ñu xamee ne man niyu jigéen xadis bi xadis bu gudd la bu nekk euh, imam muslim rahimahullahu taala indi na ko ci guddaayam euh, rahimahullahu taala waaye euh, ki nga xamante ne moom mooy xadis bi Euh, euh, dafa am tamit beneen mbir bu mu ci tegtale moom mooy xiyaas maanaam ngir ne wala maanaam tegtale ne bu fekkente ne kii dafa nuróog kii buñ ne góor li tax muy nuróog doomam mooy ndox mi muy génne waaye jigéen it li tax kon muy nuróog doomam mooy ndox mi nekk ci moom rek mm-hmm. maanaam nga gis ne xiyaas la def foofu nga xamante ne kon lii tamit beneen mbir la buy dëgëral xiyaas contrairement ak li nga xam ne moom la zahiri yi di wax rahmatullah alayhim mm-hmm. ne xiyaas dëgërut maanaam kon euh, beneen bi ci des moom mooy ne ndekete euh, lii tax nit ki di formé wu day am luy jóge ci góor gi am luy jóge ci jigéen ñi mm-hmm. te lay tax ñuy nuroo mën na jóge ci góor gi mën na jóge ci ku jigéen ki mm-hmm. lay tax tamit mu nekk góor wala mu nekk jigéen mën na jóge ci ku góor ki mën na jóge ci ku jigéen ki mm-hmm. loolu tamit ak wax ji nga xamante ne moom moo ci aju insha allah taala bu ñu yegsee ci baabul ghusl bi nga xamante ne lay gën a indi xadiis bi da ko gën a leeral insha allahu taala daañ ko indi daañ ci indi ay leeral insha allah foofa xadiis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala solo waat na ko ci xadis numéro 282 xadis numéro 3328 xadis numéro 6091 mm-hmm. ak xadis numéro 6121 mm-hmm. imam Malik imam euh, euh, Muslim solo na xadis numéro 313 imam Malik solo na ko ci Muwatta am xadis numéro 128 euh, imam Tirmidhi rahimahullah indi na ko xadis numéro 122 imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 197 hmm. imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 600 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 26503 26579 26613 ak 26631 hmm. euh, kon ci ñoom waa ashaabu kutubu sitta imam Abu Dawud rek moom moo ko indiwul rahimahullahu euh, rahmatan wasi'a wa rahmatullahi ala al-jami' dégg nga mu ne qaala imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bil isnad muttasil fi awal kitab ilayhi haddathana Isma'il te moom mooy ibnu abi Uways mooy doomi tantey limamu Malik rahimahullahu ta'ala comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee Abu Abdullah mooy nekk dakkantalam moom mooy mi ngi génn àdduna deux cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala haddathani Malik mooy imamu daarul hijra rahimahullahu ta'ala rahmatan Euh, moom mooy imaamu imaam bu mag boobu Abu Abdullah Malik ibn Anas mooy an Abdullah ibn Dinar te moom mooy euh, Abdullah ibn Dinar imaam borom xam-xam boobu muhaddis bu mag xajja bu rëy bi mooy dàkkan imaam euh, dàkkantalam moom mooy Abu Abdurrahman moom mooy Malik Abdu Abdullah ibn Dinar di nitu yàlla bu sell sell borom xam-xam yi di faral di solowee ci moom moom mi ngi génn àdduna 36e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa ci taabii yu màgg la bokk ci wàllu jaamu yàlla mm. waaye tamit ci wàllu fa fiqh euh, euh, moom mu an Abdullah ibn Umar te moom mooy ibn ibn Abdullah ibn Umar ibn moom tamit Abu Abdurrahman comme taalibeem bi Abu Abdurrahman moom mi ngi génn àdduna 73e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa moom ak Abdullah ibn Zayd ñoom ñaar ñii ñoo bokk année bi mu génn àdduna ñoom ñaar ñii la maanaam Abdullah bi ña voilà Abdullah bee la bokkal année bi mu génn àdduna waaye Abdullah ibn Abbas moo leen njëkk génn àdduna moom ci 68e année bi moom ak ñoom Seydina Husayn ñoo leen njëkk génn àdduna moo tax euh, euh, Seydina Husayn 61e année ci la génn àdduna radiyallahu moo tax lu lu lu ndaw a ndaw la rawantee ak euh, sayyidat ummu salama radiyallahu ndax sayyidat ummu salama daanaka mën nañu sax loolu ko yóbbu ngir naqarlu gi mu doon naqarlu ci euh, boom giñ boom sayyidna Husayn radiyallahu anhu métti gi mu ko métti métti woon mu yàgg ci lool lool métti ko lool lool lool mujj gi rek mu daal di mujj moom it daal di dégg nga kon Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu anna nee na anna rasulullah nee ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa qaala nee na inna li wér boor moom min ash-shajari am na ci garab yi shajaratan garab goo xam ne laa ko tudd rot waraquha xobam wa hiya moom masalul muslim dafa misaalu jullit bi la ah. mm-hmm. xaddis xaddisu nii nettali leen ma maa hiya loolu lan la fa waqaa mu daa dorot mu daa dorot maanaam xelu nit ñi di dem annaas ci nit ñi xelu nit ñi di di sajari ci garab albadiyati ya ca àll ba wa waqaa waaye mu rot fii nafsi ci sama bopp sama bakkan maanaam mooy samam xel rek an na an naxaa neka moom an naxlatu du dara lu dul garab garabu tàndarma bii la moom garabu tàndarma la an na naxla garabu tàndarma la qaala nee na Abdullahi nee na Abdullahi ibn Umar ibn Khattab nee na fastahyaytu ma daal am kersa baat bii moo tax mu indi ko fii maanaam ma daal di am kersa looloo tax waxuma ko mm-hmm. fa qaalu ñu ne ya rasulallah yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam axbirna xabaarañu bihaa ci moom maanaam day gis ne fii axbar axbirna lañu wax ci beneen riwaaya xaddisna mm-hmm. la ñu waxoon maanaam kon moo lay te xadiis bi la maanaam moo lay wax ne kon ñoom maanaam day dëgëral lii ñoom imaam al-Bukhari jàpp ne mm-hmm. axbarana ak xaddasana benn maanaam nga gis ne euh, ba tey ci loolu maanaam kon fa mu ne rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama nee na yéen nax la ah loolu tàndarma la yent bi ne leen tàndarma la sallallahu alayhi wa sallam qaala abdullah maanaam sayyidna abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu teg ci ne fa haddastu nee na ma nettali ko abi sama baay bi ma ci li nga xam ne waqaa rafoon na fi nafsi sa bopp nee na fa qaala mu ne ko la la an mu ne gi la giñ naa ne an takuna ci mu nekkoon ne kultaha wax ko ahab ba moo gën a sopp ila yee ci man min an yakuna ci mu ñeel ma lii mu ñeel lii mu mu mu nekk lii ñeel ma kaza nangam wa kaza ak nangam maanaam mu maanaam ci yeneen raay na am maanaam mooy maanaam wala boog mina dunya wa ma fiha li ci biir lii moo gënoon ndax ndax lan ndax masalan tey lu mel ni ñaan gi Seydina bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaanaloon Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ba mu nekk ku exceptionnel ci yenn mbir yi moo doon gën maanaam maanaam loolu amaat na loolu la doon amee. xeetu ñaanu bi mu bi sallallahu alayhi wasallam ñaanu loon sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu la doon amee waaye affaire boobu rëcc na ko ngir lu mel nii wala yu mel noonu wala yenente bi sallallahu alayhi wasallam fonk yu ngi koy fonk màggal bu ngi koy màggal et cetera maanaam ci lim lay wax fii moom mooy ne kon ndekete kersa maanaam di kersa woo parce que xajal lañ koy faral maanaam rus wala yu mel noonu euh, wala nekk koo xamante ne doo doo maanaam amuloo personnalité bu lay permettre ngay mën di wax li nga war a wax ci hmm. jamono ya nga ko war a waxe ak fa nga ko war a waxe ak na nga ko war a waxe maanaam loolu noonu maanaam mën naa tax nit ki yiwu réy réy réy fàddu ko ndax loolu tamit léeg-léeg day mën a tax ba neenal dëgg ndax léeg-léeg dëgg yu bari neenu nañ dëgg yu bari neenal nañ ko te la ko la tax mu neen mooy lan mooy ñi waroon a wax dëgg gi ñoo ko waxul hmm. waaw mooy ña fa nekk naan waaye damaa amoon kersaat man ci woo bëgguma woon nangam ak xeet et cetera caaxaan yu bëri samp nañu te la tax mooy ne ña waroon a jóg wax ñoom ñoo waxut waaw moo tax comme li nga xam ne noonu lañu gis mooy kat yàlla yi ni ñu amee sañ-sañ mën a taxaw di mën a feeñal di mën a génne di mën a euh, di mën di publicité caaxaan yi noonu dong la ñu nekk ci dëgg war a mën a taxawee war a yëkkati war a war a man a mën a publicité li nga xam ne moom mooy dëgg gi nga xamante ne moom la ñu nekk kon euh, hadith bi euh, gisoon nañu tax euh, taxrij bi gisoon nañu taxrij bi ci hadith numéro 61 ak 62 ak 72 kon jarul ci dellu ci waat walillahi alhamdu wal na hadith bi nag ñu ngi ay madani yoon lañ comme ñu gis yeneen hadith yi loolu dañ koy fàtte di wax mais aman la ba mu ne baabu buntu man ki nga xam ne istahya <coughs> amee na kersa <coughs> maanaam fa amara mu fa amara mu daal di digal ghayrahu keneen bi su su'aali ci laaj bi maanaam fii li muy wax maanaam li nga xam ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala di leeral fii mooy ne bu fekkente ne da ngaa am maanaam bu doon dem na ba am kersa sax bu la war a mën a tax ba nga xam ne yow vraiment mënoo lii mënoo laaj lii mënoo wax lii au moins wutal moyen bu bu booy amee résultat bi maanaam wutal moyen waaye bul toog noonu rek déedéet wutal moyen bi noo ko mën a amee maanaam moo tax fii mu nekk amee kersa waaye mu laaj keneen ngir kooku laaj ko lool beneen xeet la maanaam ngir ngir maanaam yiw yi rek bañ laa rëcc mu ne qaala haddathana bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li musaddad wa ibn musarhad rahimahullahu ta'ala gis nañ ko léegi mu ne qaala haddathana abdullah ibn daawud Euh, te moom mooy euh, Abdullahi ibn Dawud ibn Amir ibn Rabi'a al-Hamadani ash-Sha'bi rahimahullahu ta'ala dàqantalam moom it mooy Abu Abdurrahman ñi mm-hmm. wi ngi gën a siiwee ci al-Kharibi moom Kuufi la Kuufa la dëkkoon euh, waaye Khariba la la la mujjee dëkk maanaam Kuufa la la cosaanoo waaye Khariba la mujjee dëkk moo tax ñu naan ko al-Kharibi rahimahullahu ta'ala nga xamante ne bërëb la bu dëkk bu nekk ca Basra ah, ca Basra la la la nekk maanaam. Euh, moom Abu Abdurrahman al-Hamadani bi rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna deux cent treizième année mm-hmm. ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu ne deux cent onzième année mu ne an al-A'mash A'mash mooy Sulaymaan ibn Mihraan mm-hmm. al-Kaahili rahimahullah Abu Muhammad mi ngi génn àdduna soixante et unième année génn àdduna cent quarante-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al-A'mash al-Haafiz dañ koy wax tamit ama silmaxa bi ngir ne dafa mujjoon a silmaxa ci mujjug dundam rahimahullahu rahmatan wasi'a nga xam te ne moom la ñu waxoon ne toog na juróom benn fukki at yoo xamante ne musuñu ko gis mu rate jàkk mm-hmm. jumaa bi mu abadan jàkka mm-hmm. julli juróom yëpp jàkk la ko jullee mm-hmm. te ñeen fukki at yoo xam ne musul tardé tak kabbaru armal yu tegaloo ah, nekkoon imam bu mag jaamukatu yàlla bu rëy rëy rëy rëy mu ne an Munzir as-Sawri rahimahullahu taala te moom mooy al-Munzir ibnu Ya'la as-Sawri Abu Ya'la al-Kufi rahimahullahu taala moo nekkoon euh, dàkkantalam ci taabi'i yi nga xam ne mooy ci wustaay maanaam ci ñi diggu dóomu yi ñooñu euh, la solo ñooñu la maanaam te euh, solo na tamit ci nga xamante ne moom mooy sayyidat Ummu Salama radiyallahu taala anha Euh, moom an Muhammad ibn al-Hanafiyya moom Muhammad dañ koo dàkkantele ba yaayam moo tax ñaan ko Muhammad ibn waaye moom mu ngi tuddoon Muhammad mooy ibn Ali ibn Abi Talib mm-hmm. al-Qurashi al-Hashimi taala moo nekkoon dàqatam war a dañuy wax tamit Abu Abdullah al-Madani waaye mi gën a siiw ci ngir yaayam Euh, ci xilaafa sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala ci lañ wax na ci la génn àdduna waaye nag li nga xam ne moom mooy li gën a sax mooy ci ci ñetteelu at bi la génn àdduna la gane àdduna ñetteelu at euh, yi des ci xilaafa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna quatre-vingtième année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon ci waa ahlul bayt rasuulullahi sallallahu alayhi wa bokkoon ci ñi gën ci ñoom mm-hmm. nekkoon ci ki nga xamante ne euh, ci waa ci ñi ñi jëlee ci Seydina Ali karramallahu wajhahu moom mooy ki nga xam ne moo ci ëppale ba pare moo ci gën a wér la ay xadiis voilà mooy ni ñi solo ci Seydina Ali karramallahu wajhahu nga xam ne doomam la woon ndax Seydina Ali karramallahu wajhahu amoon na yeneen trente-cinq doom góor maanaam du du amul rek maanaam du Seydina Hasan ak Husayn ak Muhsin rek la amoon de déedéet ndax bi Sayyidat Fatima radiyallahu anha génnee àdduna ah dafa dafa amoon yeneen i soxna ci ginnaaw moo tax am na 35 doom yu góor loolu kii na kenn la ci ñoom ñii mooy Muhammad ibn al-Hanafiyya bi ah, rahimahullahu ta'ala an Ali ibn Abi Talib moo tax moo tax ñooñu la ñu tudde moo déggee ñu naan diw alawi la diw sàngam al alawi maanaam mooy ne ci askanu Seydina Ali la bokk loolu lay tekki voilà mooy an Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu <laughs> <laughs> waxoon nañ ko mu ne annahu qaala nee na kuntu nekkoon naa rajulan waaye joo xam ne mazza'an damaa bari woon lu may génne mas yu maanaam mas yu nag mooy ndox mi nga xamante ne day woyof tey génn ci góor euh, te day génn tamit ci jigéen su fekkente ne dafay xalaat li aju ci wàllu jaxasoo bi góor ak jigéen bi jaxasoo wala muy foo ak moom wala boog ñuy waxtaan ak yu mel noonu loolu moom moo tax mag yu di génn ndox la moo xam ne day daal di woyof te buy génn tamit nit ki du ko xaw a yëg te it bànneex bu ndaw moo koy waral looloo ko wutale ak man yu ndax wan man yu buy génn day jañu te maanaam li koy waral mooy bànneex bu kawe loolu moom moo koy waral te man yu day weex bu dee góor le bu dee jigéen la day jaune waaye euh, euh, loolu kon moom moo leen wutale mu ne nag waaye mu ne fa amartu ma daal di am digle am amma li nga xam ne nit ki bu demee di ci wane bi ngir tuur ndox li génnee ci moom ci ginnaaw gi loolu wadd yu la tudd loolu moom moo tudd wadd yu day xaw a tal tuuti di génn ginnaaw nit ki bu tuuree ndox mm-hmm. euh, loolu góor ñi lay dal euh, ñaare mm-hmm. maanaam kon mu ne fa amartu ma digal al miqdaad mooy ibnul aswad radiyallahu ta'ala anhu nga xamante ne sahaaba yenente bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an yas'ala ci mu laaj an nabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa sa'alahu mu laaj ko mm-hmm. fa qaala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne fiihi li ci nekk daal mooy al wudu njàpp maanaam moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, nee na li moom nee na li taxoon parce que bii riwaaya waxul lan moo tax maanaam laajul yeneen bi sallallahu daf ne rek fii boo xoolee xadiis bi imaam al-Bukhari waxu fi waxu kersa waaye ci yeneen yeneen riwaaya daf ni kuntu rajulan mazza'an fastahyaytu an as'ala rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam li makaana ibnatahu minni maanaam ne euh, dama amoon kersa dama dama amoon nekkoon ci góor goo xam ne dama daan gis mas yu lu bari ma am kersa te loolu day wane tamit man ak ngóora maanaam nit kuy gis ma si lu bari day wane ak ngóora waaye ma gij ma am yenent bi sallallahu alayhi wasallam yenent bi sallallahu alayhi wasallam ma amoon kersa ci laaj ko ngir taxawaay bi doomam bu jigéen di taxawee ci man mooy sayyidat Fatima alayhi salaam radiyallahu anha maanaam ngir ne gorom la maanaam xam nga boo dem ci sa goro naan ko damay gis ma lu bari loolu <laughs> day xaw a day waar tuuti moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ko ko laajee na Miqdaad ibn Aswad radiyallahu ta'ala bi mu ñëwee laaj ko ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf ni ko mais euh, ku la ko laaj kan la mu ne ko ah xam nga mu ko Seydina daal di muuñ daal ni ko fii parce que daf ne euh, da daan da daan sangu saa ne mais ak ndox bu sedd mi muy sangu mais presque tout le temps da daan dem di sangu jiwaat xaw tuuti nee na euh, digg ginnaaw gi xar xar digg ginnaaw gi dafa commencé woon xar ngir coono gi mu ci daan daj ndax dafa jàppoon ne bu sangoo maanaam sangaayal farata rek moo mooy dindi loolu maanaam ne mas yu moom ak man yu dafa jàppe woon ne comme moom ak man yu ñoo alors que man yu ak mas yu wuute nañ ma man yu day waral sangaayal farata waaye mas yu duy waral sangaayal farata loolu la ko yent bi jàngal sallallahu alayhi wa sallam bi ci des moom mooy euh, mas yu dañ koy raxas moom moom dañ koy raxas mm-hmm. voilà te niñ koy raxasee mu ne innama yakfihi an an ya wala an nadh innama yakfihi an nadh maanaam mooy mu wis mu wis ko loolu day daal di doy maanaam mu wis ko ba mu tooy rek ngir ne li muy bu fekk surtout bu dee dafa bëri waaye nag am na li nga xamante ne moom mooy man yu moom moom euh, raxas gi ci borom xam-xam yi wuute nañ ci ci ndax sobe la wala du sobe ak ndax da xam gi farata la waaw wala déet maanaam loolu borom xam-xam yi wuute nañ ci daan ci gën a ñëw insha allahu taala buñ ci yegsee ci euh, kitaabul ghusl insha a Euh, kon mu gis ne fii euh, njàpp la ko wax da kon dañ koy dañ koy jàpp waaye lu mu laal dañ koy raxas maanaam dañ koy raxas mooy waaye jarul ñu koy raxas raxas boo xam ne dañuy fete ak yooyu noonu maanaam raxas bu woyof rek day daal di doy moo tax mu ne ko fii nadxa dégg nga fii fii tam mu ne ko fii il wudu xadis bii nii imam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, indiwaat na ko xadis numéro 178 ak xadis numéro 269 imam Euh, Muslim rahimahullahu ta'ala indi na ko ci ñetti bërëb ci xadis numéro 303 imam euh, euh, at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 114 imam an-Nasa'i ak imam Ahmad ibn Hanbal indi nañ ko ci bërëb yu bare bare bare rahmatullahi alal jam imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 206 ak 207 kon imam Ibn Maaja moom moo ko indiwul ci waa ashaabu kutubu sitta rahmatullahi alal jami' mu ne qaala baabu baabu buntu dhikril ilmi tudd xam-xam wal futiya ak fat ak ak fil masjid ci jàkka ji maanaam moom mooy kon nag muy jeexale ci li nga xam ne moom mooy bunt bi bi teggin yi nga xam ne moom mooy ci tegginu fatwa mu jeexale ko ci di tudd bërëb yi nga xam ne ñoom ñoo gën a tedd ci bërëb yi maanaam ndax waxoon nañ ne la fatwa mën nañ koo defee fu ne waaye nag mën nañ koo defee itam ci xaal bu ne waaye imam al-Bukhari rahimahullahu taala nga xam ne xusnul xaatima maanaam maanaam tëjul gu rafet moom lay maanaam ci mboole mbir yi te mbir mu nekk def koy diir ci anam gi nga xamante ne moom la gën a yelloowee mu daal tudd kon buntu euh, maanaam ne euh, bu fekkente ne nit ki day def fatwa maanaam mu defee ko ci biir jàkka ji loolu lu rëy rëy rëy te maanaam ak màggaay gi nga xamante ne ne eh, te ne mën naa ne maanaam mooy bërëb yi gën ci bërëb yi mooy jàkka yi mooy masaajid bi waaye euh, ngir tamit xorma bi jàkka yi am maanaam te loolu mooy li gën a ndax ndax maanaam jàkka yi di di di di fa waxtaane ay caaxaan ak ay ay foo ay léeboon ak lippoon ak yooyu ak di fa waxtaane eh, yoo xamante ne day aju ci wàllu àdduna eh, dafa nekk loo xamante ne lu ñu lu la mm-hmm. waaye bu fekkente ne nag nit ki dafay waxe xam-xam loolu amul bërëb bu ko gën a tedd ci di waxee xam-xam moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi wax jii ci buntu bi rahimahullahu taala qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathanii Qutayba ibn Sa'id moom mooy Qutayba ibn Sa'id al Balkhi mooy Qutayba ibn euh, ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif al Baghlani rahimahullahu taala al Balkhi dàkkantalam nekkoon Abu Raja mu ngi gane adduna cent quarante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cent cinquantième année loolu tax moom cent cinquantième année bi nag moo gën a wér mu ngi génn àdduna deux cent quarantième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy kon quatre-vingt-dix ans la dund nga xamante ne euh, ku tukki la tukki yu bare bare borom sunna la dégg na ci imaamu Maalik ak imaamu Layth ibn Sa'd rahmatullah alayhima ak ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ak ñoom génération euh, maanaam ñoom waa ashaabu kutubu sitta ñëpp solo nañ ci moom bu mu des Ibn Maaja Ibn Maaja rek rahimahullahu taala moo solowul ci Qutaybata ibn Sa'id Euh, bind na xadis ci ñetti génération moom lañ doon wax ne moom comme gis na ñetti génération gis na génération ñu ñoom imam Malik ñoom imam Shafi ñoom imam Ahmad gis na maanaam génération yu mag yëpp gis na leen ñoom Hammad yi gis na Sufyan yi Sufyan ibn Uyayna Sufyan as-Sawri et cetera rahmatullahi alal jamia euh, ànd ak loolu comme moom lañ wax ba pare nekk sëriñu euh, ñii ba pare wëlbatiku ne man eh, toog naa jotaayoo naa ak borom xam-xam yi jotaayoo naa ak bor ak ñi nga xam ne ñooy jàngkatu alxuraan yi jotaayoo naa ak ñi nga xam ne ñooy jaamukatu yàlla yu mag yi jotaayoo naa ak ñi nga xam ne ñoom ñooy borom eh, xam-xamu xadiis yi jotaayoo naa ak nga xam ne ñoom ñooy ñi ñi nga xam ne ñooy borom teggin yi jotaayoo naa ak ñooñu ñëpp waaye eh, depuis bi ma commencé xàmmee ba léegi musuma gis ku mel ne Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari rahimahullah maanaam te ànd ak ñooñu ñëpp gis na leen gis na ñoom imam Malik ñoom imam Shafi'i ñoom imam Ahmad gis na ñoom Sufyan ibnu Uyayna Sufyan as-Sawri Abdullah ibnu Mubarak ak ñeneen ak ñeneen gis na ñooñu ñëpp Hammad ibnu Zayd Hammad ibnu Salama maanaam ñëpp ñëpp gaa yëpp gis na leen ñu baax ñoom ñëpp gis na leen gis na ñoom imam Muslim ñoom imam Abu Dawud ñoom Tirmidhi an-Nasa'i ñëpp la gis waaye nee na bi ma xàmmee wee ba léegi musuma gis ku mel ni taalibe moom mooy Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari rahimahullah koo xam ne taalibeem la mu ne mu xàmmee ba léegi mosul ko ku mel ba pare daf koo jiite leen ni jotaayoo naa ak ñii ñëpp euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala soloo na ci moom trois cent trente imam Muslim soloo na ci moom six cent soixante euh, qaala haddathana al ibn Sa'd te moom imam al ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi rahimahullahu taala daqantalam nekkoon Abul Harith moom euh, mi ngi euh, ganee adduna euh, mi ngi ganee adduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa ci Qalqashanda Qalqashanda te ci Misra la nekk moom Misra la nekk moom mi ngi génn adduna cent soixante-quinzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi imaamu Euh, waa Misra ci jamono ba pare nekkoon tamit ba parce que Madina la ndëkkoon la nekkoon na Madina nekkoon fa jamono jàgg mook imam Malik ci la dem Misra waa sax fa nag ma sanc fa te euh, li noonu borom la kenn la ci borom mazhab yi maanaam ci mazahib yi waaye moom mazhabam dafa dafa dafa dafa fay léena mu ne qaala mu ne qaala haddathana Nafi' te moom mooy mawla Abdullah ibn Umar ibn Khattab mooy ki moom ak sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma gorel moom mooy Nafi' eh, mawla Abdurrahman ibn Umar ibn Khattab mooy Abu Abdullah mooy daaka al-Madini borom xam-xam fiqh la niki noonu eh, ku mag la maanaam moom cosaanam ci Maghreb bi la moom Maghreb bi la eh, cosaanoo nee nañ ci Naysabur waaye moom ci Maghreb bi la ci Berber yi maanaam ñooñu mooy mooy Nafi' ibn Jurjus rahimahullahu taala al-Madani rahimahullahu eh, taala rahmatan waasi'a moom mi ngi génn àdduna cent seizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi mhm. sallallahu alayhi wa sallam mu ne an Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma waxoon nañ ko léegi anna rajulan nee na am na benn waay mhm. boo xam ne qaama dafa taxaw fil masjid ci jàkk ci jumaa ji jàkka ji fa qaala mu ne ya rasulallah e ndawal yàlla li sallallahu alayhi min ayna ana ci min ci tukkee ay na fan taamuru naa nga ñu digal am nu hilla ci ñu euh, ci ñu def taxliil yi maanaam mooy euh, su fekkente ne dañuy armal war a commencé di di di di di am armal di wax labbayka allahumma labbayka labbayka hajjan wa umrah wala labbayka maanaam ngir wax fan fan lañ war a tàmbalee maanaam nga xam ne ci lañ ko war a commencé yuuxu ndax al euh, maanaam ahal la ahal la mooy mooy mooy wax ci kaw loo xamante ne da ngay tudd yàlla waaye waxe ko ci kaw loolu mooy axal la mm-hmm. voilà wa uhil euh, euh, na am na ci alquran euh, waaw uhil la bihi naka la wax li ghayrillah voilà uhilla bihi li ghayrillah voilà mooy loo xam ne dañ koy tudd leneen lu bokkut teg yàlla waaye wax ko ca kaw maanaam ngir bu ñuy rende voilà moom la ñu ubbee ci maari bi uhillu bi bismillah voilà dégg nga euh, mu nekkoon nag mu ne fa qaala mu wax ko rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ne ko yuhillu dana dana dana dana dana zikkara dana tuddee yàlla ci kaw mm-hmm. maanaam ngir tàmbale ak bi ahlul madinati ahlul madina min zul xulayfa ca zul xulayfa mm-hmm. foofu lay tàmbale wa yuhillu te dana ubbee tamit maanaam tudd yàlla googu ci tàmbale ak bi ahlul sham ñi nga xam ne ñoom ñooy waa sham minal juhfa ca ca fi ñuy wax al juhfa wa yuhillu te dana tàmbale tamit di tudd yàlla ci kaw ahlul najd ñi nga xam ne ñoo jóge ci najd min qarnin ci xarn te moom mooy xarnul manazil maanaam mun maanaam kon kenn ku ci nekk wax na fa ngay tàmbalee waaye dafa ne waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Makka ñoom foofu la ñuy tàmbalee maanaam ci benn riwaaya mooy waa Makka ñoom bu koy tàmbalee ci biir Makka dañuy tàmbalee wala boog ñi nga xamante ne avant fii la ñii la ñuy tuddee miqaat maanaam miqaat yi maanaam mooy fi nga xam ne foofu ngay tàmbalee pour mën a tàmbalee di euh, maanaam armal ngir nag war a mën a dugg ci aj bi mu ne nag ñooñu ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ñi ñi gën a jege bërëb yi bu dee ñu dëkk ci par place yooyu la wala ñi ko gën a jege ci yoon ci wàllu màkk ñoom fa ñu dëkk rek foofu la ñuy tàmbalee mm-hmm. voilà dégg nga mu ne wax qaala ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala nee na wa yasamuna nee nañ maanaam gaa yi nee na ñooyu ne maanaam fii nag baatu yasamuna nee nañu tegtalewul ne euh, waxuñu dëgg waaye dañ dañ koo wax maanaam ni moom ci laa Mawlana Ibn Abbas la déggee wax ji radiyallahu anhu maanaam euh, jubluwu ci ne li mu wax bu dëgg waaye moom dégg ko woon moo tax mu ne ndax xam nga ñoom fi ñu doon toog ñoom xale yi lañ fi ñu toog ci jàkk ji day sori ñoom ay xale lañ woon jamono yent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax waaye nag moo tax dañ ko koo jottale moo tax mu ne ñoom nee nañ maanaam sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wasallam te fii mawlana ibn abbas radiyallahu anhu moo ko nettal an na ne rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam qaala dafa wax ne wayu xillu te dana tàmbalee ajam ci wax ca maanaam ci tudd yàlla ci kaw ahlul yaman ñi nga xam ne ñoom ñooy waaye yaman nag min yalam lam ñoom ci yalam lam la ñuy tàmbalee mu ne wa kaana nekkoon na ibn umar sayyidina abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu anhu yaqulu daan wax naan lam ka nekkoon na koo xam ne ko daan wax naan lam afqah musu ma dégg loolu maanaam musuma ko comprendre ci min haadi yi lii min rasulillahi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam maanaam am na lu ma dégg ba comprendre ko waaye lii moom comprendre ma ko woon dégg ma ko woon mais dañ ko koo nettali voilà mottale ko wax ji maanaam te ñëw na ci waxu sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala ci loo xam ne maanaam te saxaaba yi tamit dégg nañ ko voilà dégg nañu wax ji Euh, hadis bi euh, imaam al Bukhari rahimahullah taala indiwaat na ko ci hadis numéro mille cinq cent vingt deux mille cinq cent vingt cinq mille cinq cent vingt sept ak sept mille trois cent quarante quatre imaamu Muslim indi na ko ci ñeenti bërëb ci hadis numéro mil cent quatre vingt deux ñeenti yoon euh, imaam Abu Dawud indi na ko hadis numéro sept cent trente sept imaam. Euh, an-Nasaa'i imam at-Tirmidhi indi na euh, indiwu ko moom imam at-Tirmidhi indiwu ko imaamu Maalik indi na ko moom ci Muwatta hadith numéro 927 ak 928 imam an-Nasaa'i indi na ko hadith numéro 2651 2652 ak 2655 imam Ibn Maaja rahimahullah indi na ko ci hadith numéro 2914 euh, amma imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala moom ci bëgg yu bare bare bari la ko indi rahimahullahu taala léegi mu daal di jeexalee ci buntu baabu buntu man koo xam ne ajaaba dafa tontu mm-hmm. ak saa ila aja laaj bi di ak tara ci lu ëpp mi maa li nga xam ne sa alahu moom la ko laaj mm-hmm. maanaam wax jii nga xamante ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala uh, mujjee indi maanaam mi nga xamante ne moom la leerale lii ne nit ki bu la laajee maanaam nga mën koo tontu ci laaj boo xam ne moom mooy li ëpp maanaam benn daf ciy junju ne Euh, li nga xam ne moom laa la indil ci euh, buntu xam-xam bi maanaam ci kitaabul ilmi normalement yow li nga soxla woon pour mën a dugg ci yeneen xam-xam yi maanaam indil naa la ci loolu benna la ñaareel bi ci def moom mooy euh, maanaam yiwin gi nga xamante ne moom laa yiwin ci yow et que ba tax ma indil la lii lépp maanaam ndax léeg mu am ay yoo xamante ne léeg-léeg ay buntu la yu nuroo mel ni dañuy répété wu fekk du ñu benn maanaam ngir rek dama wuutale mbir yi ngir rek maanaam nga am xam-xam bu gën a bari ci mbir moomu maanaam loolu la ci junjaale moo tax moom la ko tëje te euh, euh, itam mooy ne tamit xam-xam du jeex maanaam kon ginnaaw lii yëpp maanaam lii ci sama téere bii mboolem li ma la ciy indil amaan na du lépp lépp lépp rek maanaam moom vraiment boo amee yitte di nga gis ne dinaa la indil xam-xam bu baree baree bari lu bokkut ak li nga xam ne moom nga doon xaar ngir ne yow bi ngay tàmbalee di jàng téere bi am na loo xamoon waaye am na loo ci doon wër waaye boo ci duggee di nga ci gis loo xamante ne moom nga doon wër ak loo doon woon wër voilà euh, ba ci sax léeg-léeg nga gis ay xadiis yoo xam ne comme léegi romb nañ ci benn ah nga xamante ne euh, mooy xadiis naa Ali bi ah wala beneen boo xadiis Seydina Abdullah ibn Abbas nga xam ne day indi wax ji waaye la tax mu indi xadiis bi maanaam tax wax jooju partie boobu du ko indaale ci xadiis bi ngir rek jàngalaale la nga nga mën a gën a a gëstu ci téere bi dégg nga mu ne kon nag xaddathana euh, adam mooy ibn abi iyas moom gëjoon nañ ko gis mm-hmm. ah, rahimahullahu taala mooy ah, adam ibn abi iyas abd mooy abdurrahman mooy abul hasan al-basri rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al al al-Baghdadi wala Baghdadi la maanaam ci Khurasan la Marwazi Tamimi bar maanaam ah Baghdadi la maanaam euh, rahimahullahu taala ndax foofu la cosaanoo voilà maanaam foofu la sañcoon fan foofu la sañcoon mu ne qaala haddathana ibn abi zib boo xoolee aadama bi mooy aadama ibn abi as boo seetloo ñi muy ci ñoom tout le temps bu imaamal Bukhari solowee ci keneen comme ibn abi zib bi boo xoolee bu imaamal Bukhari di soloo ci moom faaw bu teg ci yeneen ñaari nit comme Shu'ba tamit haddathana Harun qala haddathana Shu'ba alors que imam al-Bukhari saa yu solo ci moom ci ñeneen lay solo maanaam faaw mu am ay intermédiaire diggante moom ak Shu'ba comme bu ne Muhammad ibn Bashar an wala Muhammad ibn Musanna an Gundar doog a wax Shu'ba fii tamit ibn Abi Zib faaw day tudd ñeneen gisoon nañ ko ibn Abi Zib nga xam te ne ñaar ñett ñetti nit jox nañ ci diggante imam al-Bukhari ibn Abi Zib rahimahullah taala nga xam ne moom génération ñoom imam Malik la rahimahullah waaye Adam ibn Abi Iyas moom da moom da koy gàttalal yoon yi mu ne an mooy mooy ibnu abi Zib gisoon nañ ko ci jotaay bi weesu wala bi ko jiitu mooy Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu al-Mughira ibnu al-Harith ibnu abi Zib mm-hmm. euh, rahimahullahu taala ñu koy dafatele Abul Harith al-Qurashi ñu ngi génn àdduna cent cinquante-huitième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Naafi' mu jële ci Naafi' mooy moom gisoon nañ ko léegi ibnu Jurayj mooy moom an ibn Umar mooy Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne waa an az-Zuhri maanaam ibn Abi Zi'b bu jëlee tamit ci az-Zuhri rahimahullahu ta'ala mooy mooy Muhammad ibn Muslim Abu Bakr ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu taala génn àdduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam an Salim te moom mooy Salim doomu Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma moom euh, ñu koy dàkkantale Abu Umar Abu Ubayd Abdullah wala Abu Ubaydullah mi ngi génn àdduna cent cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mm-hmm. moom ah ñu koy boole ci fuqaha sab'a ci benn ci wax ci juróom-ñaareel bi wuute giñ ci wuute ndax moom la wala Abu Bakr ibn Hazm wala Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu al jami' moom mooy kon am ibn Umar mooy Abdullah ibn Umar ibnu Xattaab radiyallahu anhu xoolal euh, wax ji Naafi' la njëkke dooga indi waxu Saalim mm-hmm. te Naafi' jaam la bu Mawlaana Abdullah ibn Umar gan gorel mm-hmm. waaye waxam moo gën a dëgër maanaam nga gis ne ni xam-xam bi ëppee doole askan te boo xoolee imaamu Muslim rahimahullahu taala moo gën a feeñal loolu ci saxiixam bi ngay gis buy wax xadis bu jógee ci Mawlaana ibn Umar radiyallahu anhu xadisu Naafi' daa iman lay jiital dooga indi xadisu Saalim mm-hmm. ànd ak saalim mu doon ci fuqaha sab'a yi la bokk waaye ànd ak loolu maanaam ànd ak loolu yëpp Naafi' ko moo gën a kawe moo gën a dëgër moo gën a wóor maanaam li gis ni xam-xam ni ni ñu jiitalee maanaam ni xam-xam bi gën a joxe gëdd maanaam que askan maanaam kuy sukkandikoo ci askanam daa iman bés a jot rek ñu gis ne saa yi non finalement saa yi pardon léegi ñu daal di jàll ci leneen voilà gis nga léegi nag moo tax mu nekkoon an ibn Umar radiyallahu anhu te ànd ak ne doomam ji du ku ndaw ku mag a mag la ba ñuy wax ne juróom-ñaari borom gën a ci Medina kii ci la bokk waaye ànd ak euh, euh, borom xam-xam yi xam ne quand même ci riwaaya bi kee moo ko gën a màgg ñu jëlee ci kooku daa iman moo tax li gën a dëgër moo tax imaamal Buxaari moom moo ne xadis ma gis nga imaamal Buxaari gëddëm borom xam-xam yi dañu wuute lan mooy asaxul asaanid lan mooy càllali gi dëgër ci lu ñu joyal ñu bëri wax li ñu xalaat imaam al Buxaari ne imaamu Maalik mu jëlee ci Naafi' mu jëlee ci Ibnu Umar mu jëlee ci yeneen bi saa sax moo gën a dëgër lépp moo tax nga gis borom xam-xam yi gën koo dëgëral ci wax ji ndax waxu imaam al Buxaari moo tax moo tax ku xamul gëddëm parce que vraiment. da nga départ yal nañu yàlla sàmm mu ne anin nabi yi mu jële ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam anna rajulan ne am na benn waay waaye sa alahoo da koo laaj maa yalbasu ana lan lay sol al muhrim ki nga xam ne moom mooy ki armal maanaam hadith bi imam al Bukhari rahimahullahu taala indi gi mu ko indi tamit beneen sew sew mi ngi ci mooy ne yow booy laxas maanaam fii ba fii ndax ñetti bunt yi ñu weesu yépp xa daanaka mëmbastan la maanaam badul wahyi ngir ne mooy cosaan bi li euh, mooy cosaanu xam mbir yi iman ngir ne boo ko amul doo dem ci yàlla waaye xam-xam ngir ne moom mooy jiitu lépp ndax moom mooy tax ak nan ngay sàkkoo xam-xam nan nga koy teggi teggi nii mu laaj nan nan nga war a def lan jëm ci ko nga war a dind ci yow maanaam comme comme rëy gi mu doon wax léegi ak kersa gi gu gu mel noonu parce que ñi mel noonu duñ dem ci yàlla mm-hmm. waaw ku la xam-xam nga dem seeti ji ko dem doxi ji ba te joxe exemple yent yàlla Musaa alayhi salaam indi xadiis bi ñetti yoon wala ñeenti yoon mm-hmm. ak yeneen ak yeneen ngir leeral xeetu mbir yu bari mu leeral mm-hmm. mu jeexale fii loo xamante ne dañuy laajte waa ci armal lu muy solo maanaam comme si te alxuraan nee na la wa libaasu taqwa zalika xayr yéere bi ñuy wax ragal yàlla boobu moo gën mm-hmm. nga xamante ne maanaam yow nag léegi armal nga dangay war a dem ci yàlla léegi nag kii armal léegi yow lan nga war a sol voilà mu ne fa xaala mu ne laa yalbis laa yalbis mu sol alxamisa xamis maanaam xamis moom mooy kom sabadoor comme yére yi mu cheikhul islam sol wala maanaam bul bula bul so alxamis waaw wala gars te bu leen sol pantalon maanaam sarawil sarawil moom mooy lépp lu lu lu lu ne pantalon caaya yooyu yëpp wala imamata wala imama imama mooy yi nga xam ne moom mooy kaala yi ñu takk ci bopp waaw nga xam ne dañ koy wërël takk ko mm-hmm. voilà yooyu mooy amama mm-hmm. ah, mu ne loolu ci aji Makka kii ci armal ci armal bu mu ko sol mm-hmm. dégg nga wala sarawil ak caaya ji wala wala mooy pantalon rek lépp lu dugg ci loolu waroo ko sol mooy lépp loo xam ne day day day day day tëju ci boo ko solee ci sa tànk yi day daf koy tëjoo voilà wala dañ koy ñoor waaw kay lu ñu ñoor rek mu ne walal burnus wala bu leen sol tamit burnus burnus mooy lépp loo xam dafa am kap mooy comme yére bi bii lii burnus la wala comme manteau yi xam ne da nga koy sol mu am kap loolu mooy burnus mu ne yii kon bul ko sol yi après li ci def yëpp mën nga ko def maanaam da ngay tërëxlaayoo rek maanaam ndax comme kuy ak ni ngay tërëxlaayoo rek comme maanaam mooy booy dem ci yàlla bul yittiwoo yi li ngay sol lu mu mel ba maanaam gis nga euh, gisoon nañ ko mooy te sajjaa bi saw bi ji gisoon nañ ko ci xadiisu mm-hmm. bi ñu weesu ci Seydina Xadir alayhi salaam voilà mooy kon bul bàyyi xel trop apparence bi noonu mm-hmm. voilà te nanga na nu mu gën a simple rek maanaam booy dem ci yàlla tamit noonu la mm-hmm. waaw mooy na nga na fa yi mooy ragal yàlla jëlul ragal yàlla nga def ko sa yére waaw mu ne wala sawban te bul bul sol yére boo xamante ne masaxoo laal na ko al warsu warsu xeetu xeetu parfum aw wala boog mooy gëtt la rek mooy gëtt rek aw wala boog ak zaafaraan zaafaraan it day jaune moom it xeetu luy gëtt la euh, waaye plutôt ku day cuub couleur la mm-hmm. maanaam lépp loo xamante ne day cuub ah mooy safran voilà mooy safran mm-hmm. waaw kay mooy zaafaraan mm-hmm. maanaam dañ koy faral di bindee kii yeeg yooyu mel noonu voilà maanaam euh, yooyu bu ko bu bul ko laal yére bu laal loolu bul ko sol maanaam di gis ne kon yow booy dem dindil sa mboolem maanaam simmeekul ci mboolem attribut yoo teg sa bopp man maay diw maay nangam ci la déedéet ñëwal noonu nga dem yow ni nga nekkee jaam kese nga dem ci yàlla waaye bul fi wut beneen tur tur woo fi wut gëdd boo fi tegu loo fi réclamer wala nga koy revendiquer wala nga prétendre ko rek loolu da delloo gannaaw lépp loo xamante ne mooy yii yëpp nga xam ne am na lu mu taq mooy yi neex bànneexu bakkan yi yépp dindi ko ndax yooyu yépp kiiraay lay doon sa diggante ak sa borom subhaanahu wa ta'ala moo tax fa li fa in bu fekkente ne lam yajib da dajut maanaam gisul at na lay ne ay carax boo amul carax wala maanaam nga gis ne kon daal yi gën a woyof ngay sol mu ne fal yàll bis bas na na na sol alxuffayni ñaari xuff mooy tengi nga xamante ne euh, muy xeeti kawas la mais yu ñu tax yu ñu def der nii mu ne waaye nag wal yaqta'hu maa na leen dagg xattaa mbéte naa ñu nekk taatal kaabay ni ci ronu dojjoor yi maanaam ba nga xamante ne dañ koy def comme genre barakis maanaam bul ko bul bul bul boo defee xuf yi na ko na ko def ba mu mel ni genre genre barakis waaw li am maa nag partie bii nag dinañ ko gis insha allah ci kitaabul hajj borom ko xam ne dañuy wute ndax dañ ko folli waaw wala déet euh, ala kulli xaalin euh, nga gis ne maanaam li gën a woyof maanaam ma te te sax boo ñëwee ba ci boo lool mooy booy dem mais boo ñëwee ba ci kanamu xadara bi mooy euh, euh, euh, foofu la fay dox mooy ixlaan alayka ndax innaka bil waadil muqaddasi tuwa simmin sa caraxi mm-hmm. waaw mooy lépp lu aju sa bànneexu bakkan lépp lu aju sa bakkan ak ay bànneexam mm-hmm. dindi ko teg ko lële ndax fii yàlla ci bërëbu yàlla kenn du fi woote wala mm-hmm. lépp lu lépp lu aju ci yow dindi ko nga Euh, moo tax xadis bi mooy xadis bi nga xam ne moom la mu imaam al Bukhari mujjee indi ci buntu bi rahimahullah imaam al euh, Bukhari indi na ko ci bërëb yu bare bare bokk na ci xadis numéro trois cent soixante six mille cinq cent quarante deux mille huit cent trente huit mille huit cent quarante deux cinq mille huit cent trois cinq mille huit cent cinq cinq mille huit cent six cinq mille huit cent quarante sept ak cinq mille huit cent cinquante deux imaamu Muslim ibn hajjaj rahimahullah indi na ko xadis numéro mille cent soixante dix sept ci ñetti bërëb imaam euh, Abu Dawud as-Sijistani indi na ko xadis numéro mille huit cent vingt trois mille huit cent vingt sept ak mille huit cent vingt huit imaam Euh, imaam Malik imaamu Malik rahimahullah indi na ko xadis numéro 906 ak 908 imaam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 833 imaam an-Nasa'i rahimahullah taala indi na ci ay bërëb yu bare bare bare moom ak imaamu Ahmad rahimahullah taala imaam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 2929 ak 2930 ak 2932 muy xadis boo xamante ne kon al-jamaa solo nañ ko rahmatullahi ala al-jamii ñoom ñëpp solo nañ ko. Euh, ci maanaam subhaanallah euh, nga gis ne imaam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, nga xam ne moom la gis nga ni mu maanaam mooy booy sax koo xam-xam nag léegi armalal nag léegi nag armalal na nga laxasu na nga dem wuti ji yàlla léegi nag wala ndax xam-xam loolu lay jariñ mooy nga wuti yàlla waaye bul sàkku xam-xam ngir rëy rëylu ngir ngand ngandalu ngir feeñ ci kaw nit ñi ngir et cetera ak yu noonu voilà beneen bi ci des moom mooy li tax mu indi ko ci buntu bi mooy ne euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ koo laaj lan ngay armal moom mu ne la bul solli bul solli bul solli lu tax parce que loolu mënoon na ni ko rek solal nangam solal nangam ak nangam mu jeex xam nga loolu moo gën a gàtt waaye tamit mu ne ko déedéet solal nangam ak nangam ak nangam maanaam bul sol nangam ak nangam ak nangam mooy ne li ci des yëpp bu la neexee solal mm-hmm. moo tax yoonu yàlla yi tamit bari nañ am na nag yu ñu lay tere. boo lay jëm ci yàlla am na yu ñu lay tere ne la lii ak lii ak lii lii waaye yoonu yàlla du benn yoon rek mm-hmm. maanaam benn yoon la bu mag mooy anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula mm-hmm. sama yoon waa ngi nii coow waral du leer nañ mm-hmm. waaye kon nag coow waral nag fatta fattabi'u topp leen ko waaye wala tattabi'u subula bu leen topp ñàll yi ndax ñàll yi boole ko toppee ah fa yudillukum an sabilihi da leen di sànk wëlif yoonam moom yàlla maanaam te waaye nag loolu euh, bopp loolu mooy benn loolu mais nag ci biir yoon wi mu am ay yoon yu bari loolu daa fontewul comme autoroute maanaam yoonu yi wala yoonu Paris bi benn yoon la waaye nag ci biir yoon boobu mu am ay voies yu bari ci biir autoroute bi loolu daa fontewul loolu moom la borom subhaanahu wa ta'aala wax naan yahdi bihi llaahu man ittaba'a ridwaanahu subula salaam yàlla moom ci liy gindeewee képp koo xamante ne moom lay Euh, topp maanaam euh, moom mooy topp ngërëmam ngërëmam yi moom borom subhaanahu wa ta'aala ñoom mooy maanaam ñi sàkku ngërëm te xam ngeen ni ngërëmal yàlla moo gën a kawe lépp ñi koy topp nag ñi koy sàkku yàlla dana leen gindi subula salaam yi yoon yi nga xam ne ay yooni mucc lañ te ci bii la koy gindee maanaam kon nga gis ne ay yoon yu bari lañ comme ni nga xam ne noonu la ko walladiina jaahadu fiinaa lanahdiyannahum subulanaa foofu tamit baatu subul la ko indi kon nag maanaam bu ñu waxee sa sabilu di ko bennal ne benn rek la et ñu wax fële ne subul lii baaxut maanaam moom mooy ci yoon wu mag wi leneen lu ko jàdd loolu baaxut waaye nag lépp loo xam ne dëppoo nag alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam te mënuñ lépp ñu mën koo delloo ci cosaan boobu loola lu baax hmm. yoon yi nag mën nañoo bari moo tax fii im tamit borom yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ko ne ko du ma la tënk ne la lii rek la waaye lii lii lii moytul li bàyyi li yi ci def yëpp mën naa ne voilà bàyyi lii yi ci def yëpp mën naa ne bàyyi lépp loo xamante ne masalan bi daal ak lépp loo xam ne daf la dugal ci kéefër ak lu la dugal ci zandaxa waaye leneen li ci def yëpp yoonu yàlla ba yoonu yàlla yaatu na kenn mënul wax ne ñun suñu yoon rek a mën a nekk dëgg kenn mënul wax ne suñu njiir rek am dëgg ci ci ci buntu fekk kenn mënul wax ne suñu tariqa rek am dëgg ci buntu buntu tasawuf kenn mënu euh, comme ni nga xam ne noonu la ko imam euh, hafiz ibnu hajar euh, tamit ci buntu bi bi mu koy jeexal dafa ne téere bi nga xam ne mooy kitaabul ilmi li mu am ci ay xadis yoo xam ne marfu ala maanaam mooy mooy cent deux xadis yoo xamante ne ay mutaabaat dam cee bari maanaam boo ci boolee mutaabaat yi ci siixatu taaliq ak leneen lu dul siixatu taaliq voilà maanaam mooy parce que léeg gis moo tax bu ñu xoolee lépp cinquante naka ñaata la ñu waxatoon cinquante ba cent trente-quatre voilà mais mooy ne du compter wuñ ci mutaabaat yeeg yooyu voilà yooyu boo compter wuñ ko ci mais nag boo ko ci compter déjà xadis xam nga boo xoolee xadis bi mujjee gis am na mutaabaa ah après c'est mu ne mu ne wa an Zuhri an Salim voilà maanaam yu mel noonu la maanaam lool moom moo ko yóbbu mu nekk 102 xadis hmm. mais sinon su amul mutaabaa diggante 134 50 134 ñaata la 77 hmm. waaw hmm. kon 77 la ci ay. <laughs> waaw eh? <laughs> ah, moom lépp dafa dafa yéeme quoi imam Bukhari rahimahullah dégg nga ah, am na mu ne imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu taala daan ne ah, mutaabaat yi nga xam ne siixat taxliq la ak yu dul yooyu boo ko boolee yooyu juróom-ñett la maanaam fukk ak juróom-ñett la mooy dix-huit dix-huit xadiis la Euh, taaliq yi nga xamante ne jokkalewu ko feneen ñoom ñeent lañ mooy bu njëkk bi moom mooy bi nga xamante ne moom mooy bi mu bind mooy téer amiru sariya mooy euh, lettre boobu bu ko bindoon ñaareel bi moom mooy euh, bi Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhu bi mu wax ne dafa dem ci Abdullah ibn Unays radiyallahu bi ci def mooy qissatu dimaam ci bi mu delloo ci nitam ñi mooy Dimaam ibn Saalaba beneen bi ci des moom mooy xadis bi mu naan innamal ilmu bit-ta'allum boobu tamit indiwu ko feneen indiwu ko ci biir Sahih bi mais ay ta'liqat euh, yeneen yi ci des te moom mooy quatre-vingts yeneen yi ci des ñoom ñëpp yu jokkaloo la yi nga xamante ne ñoom ñoo ci baamu ñoom ñooy euh, seize xadis yi nga xamante ne nag bu xool nañ ne yi ñu baamuwul mu nekk soixante-quatre xadis ci yeneen yi ci des euh, imaam muslim rahimahullahu taala ànd naag moom ci xadis yi lu tolloog euh, fukk ak juróom benn xadis seize xadis te moom mooy ñeent yi nga xamante ne mooy mu'allaqa yu njëkkoon a tudd la ak xadis sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu bi naan iza wusida amru ila ghayri ahli mooy bu ñu jëlee mooy bi mu naan euh, bi ñu laaj àdduna kañ lay tukki naan xanaa xanaa bu ñu jëlee mbir yi rek jox ko ñu ko moomul ak xadis Mawlana Ibn Abbas radiyallahu bi nga xam ne moom la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon ñaanale naan ko allahumma allimhul kitab ak xadis bi nga xamante ne moom mooy ci rend gi laata ñuy sànni jamra ak yu mel noonu ak xadis euh, Seydina Uqba bi nga xamante ne daan moom mooy ci euh, seede mooy bi muy seede ki ko nàmpaloon mooy ki ñëwoon ne ko dama laa nàmpal nàmpal ndaw si nga takk ak xadis Seydina Anas bi nga xamante ne moom la wax ci baamu kaddu ñetti yoon ak xadis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu bi nga xam ne mooy bi mu ko laajee maanaam man as'adun nas bi shafa ki gën mooy xadis as'adun nas bi shafa waaw ki gën texe ci nit ñi ci ràmm bi ak xadis Seydina Zubayr ibn Awwam bi nga xam ne moom la wax man man kadaba alayya mm-hmm. boobu fa layta ba ma xadama naan ak xadis sayyidina euh, salamat mooy salamat ibn aqwa mooy man qawwala alayya qawlan wala man qaala alayya ma lam aqulu falyata boobu maqaadoo mi nan naa xadis boobu ak xadisu sayyidina Ali bi nga xamante ne moom moo wax ci saxiifa bi mooy bi mu naan euh, kan lan moo la euh, ndax yàlla daf ndax yent bi saa daf leen a beral bi ñu ko laaj ndax yent bi saa daf leen a beral ak téere voilà ak xadis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu bi nga xamante ne moom ci lay nettale ne moom moo ëpp moom moo gën a bëri saxaaba yu mu soloo ci moom xadis boobu tamit ak xad walla wala boobu la ak xadis Sayyid Ummu Salama radiyallahu anha bi nga xamante ne mooy bi Yonent bi sallallahu alayhi ci guddi gi naan maza anzala maza unzila laylata min al-fitna maanaam mm-hmm. ah wa ma futiha min al-xazaa'in ah xadis boobu ak hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu bi mu doon wax naan hafiztu wi'a'ayni mokkal naa ñaari ñaari lagat ñaari këll maanaam ñaari waaw ñaari ndab euh, li nga xam ne nag moom la wax ne moom la nam mbaam bët ñoom al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah euh, buy waxee ne imaam al-Bukhari ak imaam Muslim dëppoo nañ ci génni xadis bi li mu ci nam mooy cosaanu xadis bi ci ci benn saxaaba yi donte wuute nañu ay kaddu donte wuute nañ Eh, ay kàddu ak niñ ko indi am na nag ay maanaam te loolu boo ko xoolee eh, eh, kii Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah moo tax téereem bi am solo mooy téere bi mu tuddee al-Lu'lu' wal Marjaan fii mattafaqa alayhi shaykhaan téere la boo xamante ne dafa indi xadiis yi nekk ci Sahih imaam al-Bukhari ak yi indi Sahih imaam Muslim ba pare boole leen nga xamante ne day jël indi xadiisu riwaaya saxiixu imaamul Buxaari lay indi mm-hmm. ngir ne moo gën a dëgër mm-hmm. waaye daf koy indee ci riwaaye bi gën a jege ci saxiixu imaam Muslim mm-hmm. voilà nga xam ne ni mu ko sàmmontewee bokkul sax ak al-Hafiz Abdul Ghani ni mu ko sàmmontewee ci euh, Umdatul Ahkam mais kee moo gën a sàmmonteeg loolu ba pare moom xadiis yëpp la indi boo dem loo xamante ne xadiis la boo ko bëggee mu muy en même temps ci saxiixu imaam Buxaari nekk saxiixu imaam Muslim moom indi na ko. waaye ni mu toftalee xadiis yi nag daf koo indee ci toftale nu sax imaamu muslim rahimahullah yàqu imaamul buxaari lay indi toftalee ko ni imaamul muslim tegalee yoonam waaye yàqu xadiisu imaamul buxaari bi gën a jege maanaa waxu imaam muslim bi la boobu lay indi mu tuddee ko al-lu'lu' wal marjaan fii ma ittafaqa alayhi ash-shaykhaan la bu ama am Euh, dégg mu ne nag xadis la maanaam bokk na ci ñi nga xamante ne euh, ci saxaaba yi maanaam layam xadis yi nga xam ne mawquf lañ ndax al mawquf mooy li nga xamante ne mooy xadis boo xamante ne saxaabaa ko wax càlla léegi bi mu ba ci saxaaba dafa taxaw radiyallahu anhu ak ñi nekk ci seen ginnaaw maam ñi ñëw ci seen ginnaaw tamit maanaam parce que dañ naan mawquf buñ ko joyelee loolu lay teg waaye buñ ne mawqufun ala fulaan maanaam ci diw la yam loolu mën naa nekk maqtu maanaam mën naa nekk na tabi'i moo ko wax wala kenn voilà mm-hmm. maanaam buñ ko tënkee waaye buñ ne mawquf rek ci de manière générale moom lañ ci dugg mm-hmm. euh, yooyu nga xamante ne kon maanaam dañ ko jële ci ñeneen ñu dul yent bi ah sallallahu alayhi wa mu ne boo ko boolee lépp ci ay asar asar vingt vingt deux la mm-hmm. yëpp vingt deux la ci kitaabul ilm bi euh, am na ci ñeent yoo xam xamante ne dañoo jokkaloo yi ci def dañ koo tax taxleq daf ko def mu nekk mu àllaqa am na ci ñeent yoo xam ne day indi ci àllale ba ci ñoom kon e, voilà loolu kon ci gàttal moom mooy li nga xamante ne moom mooy li ci ñëw ci ay xadis walillahi alhamdu wal na nekkoon na nag alhamdulilah ñu sant yàlla bu baax duñu mayee ba ñu jeexal ko ci suñu guddi gi alhamdulilah Euh, insha allahu taala jotaay bii di ñëw kon dañuy tàmbalee kitaabul wudu maanaam njàpp téere maanaam di wax ci wàllum njàpp mm-hmm. insha allahu taala imaam al Bukhari rahimahullah ni mu taftalee téerim bi mooy njàpp maanaam indi maanaam laap la indi maanaam dugal ci kitaabul wudu mm-hmm. rek kitaabul ghusl mm-hmm. kitaabu tayammum kitaabu hayd kitaabu tayammum dooga indi kitaabu salaa maanaam ngir nit laap moom da koo jël ci anam yëpp doogu indi kitaabu salaa bi mu indee kitaabu salaa ginnaaw ga ci la indi eh, zaka maanaam li aju ci julli tamit daf koo wutal ay buntu yu bari comme kitaabul masaajid da ko ak yeneen am nag li nga xamante ne moom mooy kitaabul ma kitaabul mawaaqit mawaaqit tam da ko wutal eh, waxtu julli da ko wutal téere mu indi ginnaaw gi lu aju ci wàllu azaka noonu la indee loolu lu aju ci wàllu koor ak lu njëkkee dooga indi ci wàllu koor mm-hmm. mais lu tax mu def loolu loolu junjoon na ko bi muy tàmbali ci kitaabul iman mm-hmm. buniyal islaamu ala xamsin xadis boobu mm-hmm. xam nga lu bari ci riwaayaat yi ni mu ñëwee moom mooy shahaadat an laa la illallaah moo xadis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Xattaab shahaadat an laa ilaaha illallaah wa anna Muhammadan rasuulullaah wa iqaamu salaat wa iitaa'iz zakaat wa sawmu ramadan wa hajjul bayt mais ci riwaaya moom bi mu indi wa hajjul bayt moo jiitu wa sawmu ramadan moo tax moom bi muy tabax maanaam xadis boobu daf ko indi mooy moom ci al-Musnad yi la ko jële sëriñ moom Abdullah ah voilà voilà Ubaydullah ibn Musa voilà rahimahullah ah euh, moom la jëlee la indi xadis boobu yëkkati ko maanaam pour wane ne sama téere bi nii laa koy tabax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 jazakumullah dama amoon benn laaj ci moom ci abu abu tufayl abu tufayl waaw am dañ wax ni yaakaar naa centième année wala wute am na centième centième wala cent dixième wala cent septième waaw uh-huh. léegi euh, ci ci euh, yaakaar naa cent seizième hadith la baabul samaani euh, fi yaakaar naa dañu mm-hmm. euh, jàng yi ñu kii woon. waaw que ni saxaaba en non non non maanaam loolu loolu kii la dañoo dañoo bëggoon naa ko préciser dama ko fàtte woon mm. maanaam loolu dañoo juum ci ni ñu calculer affaire parce que mm. dafa ni bis bii cent année ci kanam maanaam te moom moom onzième année la nekkoon ah, cent dix la war a doon ci kanam ah, ah déedéet wa non non non dañ koy compter ci bis bi wax dañuy ara aytukum laa yulatakum hadi voilà maanaam gis ngeen bis bii tey voilà ci à de bis boobu la ko tàmbalee wallahu ta'ala alam boroom xam-xam yi wuti nañ ci rahmatullah alayhim ñoom ñoo dañuy li nga xam ne moom dëppoo nañ ko ñoom ñëpp ci waa Quraysh lañu bokk te loolu Euh, wax nañ ko mais xaqiqatan euh, douze imam la yoo xamante ne borom subhaanahu leen a defal martaba imama maanaam ndax euh, maqaama boo xam ne en fait borom subhaanahu wa ta'ala mi ngi koy jun jun junju wa ja'alna minhum a'immatan lamma sabaru wa kaanu bi ayatina yuqinun wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kaanu bi ayatina yuqinun mooy def nañ ci ñoom ay imam ñoo xamante ne dañuy gindee ci suñu ndigal ñun yàlla bi nga xamante ne muñ nañu te ñu nekk ñu wóolu ci suñu mboolem suñu aaya yépp maanaam loolu borom subhanahu wa ci aaya boobu def ci ishaara daf ciy junju ne euh, ki nga xamante ne dafa nekk ci maanaam ima imaama martaba imaama boobu maqaama imaama boobu nit mën naa am martaba imaama bu d'ailleurs moom la maam yéen maam Ibrahima sax ne borom subhaanahu ko inni jaa'iluka linnaasi imaaman qaala wa min zurriyyati borom bi ne ko qaala laa yanaalu ahdi zaalimiin maanaam maam Ibrahima alayhi salaam moom martaba imaama boobu moom da ko yoroon. yeneen euh, yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi moom mooy imaamul ñépp mooy imaam bu mag bi sauf que euh, en fait mbir la bu xaw a xóot quand parce que masala la bu xóot ndax imaam yi dafa am ñi dafa am douze ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ci xeet bii mais ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo incarné imaam gu mag bi mais sauf que imaama bu imaama bi ñëpp tolloole wuñ ci maxa martaba am na ñoo xamante ne comme par exemple aaya bi ma la wax léegi day junj ne ku bëgg yàlla samp ko def ko imaam bu nekk njiit ci biir jullit ñi nekk comme ne waj'alna lil muttaqina imaaman yàlla def ma ma nekk imaam ci ñi nga xam ne ñu ragal yàlla ñi te gisoon nañ ko ci waxu imaam mujaahid bi rahimahullah mu ne ay waj'alil muttaqina lanaa imaaman maanaam li mu tekk mooy yàlla defal ñi ragal yàlla ñi nekk suñuy imaam maanaam mooy ñooñu buñ nekkee suñuy imaam nekk suñuy njiit bu boobaa ñun dañuy daal parce que nit ki après foofu lay tàmbale moom day daal di sóobu ci yoonu xam-xam jëlee xam-xam ci ñi ko mag ñi ko njëkk a jël xam-xam sóobu seenu yoon ci wàllu ragal yàlla et cetera après moom ci lay nekkee koo xam ne day mujj dem bu ñëlee buñ fi jógewee moom day mujj nekk ki nga xamante ne wala mu dem ba dépassé lépp nekk ki nga xam ne finalement ñoom dañ fiy nekk ndox moom mais moom dépassé na maanaam moom mooy mujj nekk imam bi finalement mm-hmm. voilà mais il faut mu jaar ci yoon boobu mais euh, imaam bu njëkk bi maanaam maanaam façon imaam yooyu yëpp bokkut ak imaam yi nga xam ne moom lay junj mm-hmm. imaam yi moom mooy sommité bi mooy mooy njombortal gi te benn martaba la boo xamante ne douze personnes rek ñoo koy am bi àdduna bi bi yent bi saa sala ma ñëwee bu bi fi yent bi di jóge mm-hmm. ki nga xam ne nag moom mooy imaamu imaam yooyu nekk ki nekk seen kaw nekk ki seen jiit mooy Seydina Ali karamallahu wajhahu am na ci baatin Euh, c'est comme masala kii la masala masala bi dafa dafa dafa dafa laaj maanaam masala kii la daal du du du du masala masala xaqiqa la en fait masala bi masala xaqiqa la en fait donc douze voilà douze voilà mais daal ci gàttal imam Seydina Ali karramallahu wajhu moom mooy ki ci jiitu Seydina hmm? imam al-Mahdi moom mooy ki ci ki ci mujj radiyallahu ta'ala anhu bu ko defee ñaari euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy xatmayni al-xatmayni ñaar ñi tëj imaama martaba imaama bi ñaar ñi ko tëj ci bunt boobu lañ nekk naam Seydina Hasan ak Seydina Husayn radiyallahu anhuma tamit bokk nañ ci ñooñu maanaam ñaar ñooñu bokk nañ ci ñoo waa ñun ñëpp foofu lañ bokk comme ñun la ko waxee maanaam waa Quraysh la yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jooyal mbir mi ci ne waa Quraysh lañ bokk waaye xaqiiqatan ñoom seen bokk waa ahlul bayt lañ